لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ورضي الله عن شيخنا وأستاذنا ورجائنا وقدوتنا وقائدنا ومرجعنا فاخر الكمل والأولياء تاج العارفين والأخطاب سيدي أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه وعن سائر خلفائه ومحبته إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم subhaanaka laa fahma lanaa illaa maa laa fahma lanaa illaa maa fahamtanaa innaka anta al-jawwaabul kariim rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fil aaxirati xasanatan wa qinaa cadaaban naar rabbanaa laa tuzigh quluubanaa bacda id hadaytanaa وهب لنا يا ربي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ak ñi di ñaan yàlla yaan yàlla boole baal mm-hmm. mu mel ni nag guddi na te toogaay bi ci ñàkk yàgg na tabarakallahu lu mënta ñàkk dafay am toujours damay wax ni ñun dañoo war a def toujours li ñuy wax la différence ñun ñi ànd ak Seydina Muhammad parce que boobu ah gars yi bi ñu defee seen loolu ñuy def ca stade ya nga xamante ni ñaari jullit yu doy di la doon summeeku ba def taati neen tafa bi dóorante da ngay gis gars yi huit heures ci suba la ñuy ñëw toog fa duñ julli tisbaar duñ julli takkusaan duñ julli timis duñ julli géey jënd billet sonn fa gémien yu duma leen ñu fitnaal leen ñu xaañ leen saaga leen tam leen wax leen lu bon ñu yendu ca nekk ca ba guddi su seen mbër daanee ñu boole ca di yuuxu di fecc ba subaat te sonn te duñ xëy dem joxe seen soxla ñun ñaan la Muhammad nag yaakaar naa ne war nañoo wane énergie boobu boobu ak pas-pas boobu boobu ndax lu ñu yaakaar rek ci seen loolu rek ñun war nañoo am pas-pas ak yàqin ne dinañ dajeeg li ñu jot yëpp waaw yàlla wax na ko saxaaba yi ne leen dem leen ngeen xeex ak gaa yi dem leen ngeen xeex ak ñoom ndax dañuy nii ngeen di souffrir la ñuy souffrir la ñuy souffrir waaye seen différence ak ñoom mooy wa tarjuuna min allahi ma la yajuun yéen da di am dangeen am loo leen di xaar ci ëllëg ci kanam yàlla loo xamante ni ñoom xaaruñu ko moo tax heure bu xeex bi tàngee ñu daw yéen bu xeex bi tàngee ngeen gën a song moo tax jullit balu bëtam lañuy tuur fett mooy dal ci bëtam mu dee wala ñu jam ko xeet ci xol mu dee wala ñu jam ko ci biir mu dee wala ñu cor jaar ci baat bi mu dee jullit balu ginnaaw du ko rey parce que daw pour parce que dafa am lu ñuy yaakaar ëllëg loo xamante ni ñoom ñii ñuy dajeel ñoom yaakaar nañ ko ñoom lan la ñuy yaakaar ay salaire mensuel ay prime prime de guerre prime de risque moom la yaakaar moo tax ñuy reyante wala boobu ñu gëm ay idéologie la nation wala la république wala xaw ma naa gën seen yooyu da gëmuñ ca dara ndax dañ leen di fay ñun nag dañuy njort ne insha allahu li sayyiduna muhammad waxoon sallallahu alayhi wa sallam ne ja aljanna moo ngi ci suufu moo ngi ci suufu xeej yi moo ngi ci suufu jaas yi ku sa ku sa ku sa ruu daal rek aljanna nga jëm directement waaw moo tax ñoom ñëpp ñoom ñëpp seen xol ak seen yéene seen fas-fas moo nekkoon dee ci ci ci yoonu l'islam waaw kenn ku ci nekk ci ñoom danaan taxaw di jooy di ñaan yàlla ngir yonent bi wax ko ne ko yaay capitaine ndax xam na ni capitaine day dee parce que xam na ni ku ci so sooy àgg nga ci yàlla subhanahu wa taala am nga teraanga àdduna ak àllaaxira mucc nga te lépp baax na waaw moo tax yeneen bi sax da leen wax ne bu leen leen sang ñoom gas leen suuf rek bu leen di sang ñoom ko kii tuuti nga ñuy sang de ñii dañoo set yàlla raxas na leen ba mu set baalu seen deret yi tax seen yaram yee tax baalu blessure yu ñaaw yi baalu seen bët yi fëkk moo tax ngeen ngi waaye ñii seen deret yi malaayka yi jël nañ ko def ko parfum ñoom Hmm? seen ruu yi moo nga ca yàlla amul benn asamaan bu ñemee seen ruu saxaaba amul hmm? taam na suñu bëri ñoo ngi lu nekk fii ci àdduna te seen ba ñu dee ba tey seen ruu gi passé bu asamaan un bii bu njëkk bii passé buñ ko maa la ko wax waaw benn asamaan bu ñëwee ci seen ruu son borom moo koy jël téel ko boppam waaw inda uh, ma ma maqaadi sidqin la yàlla wax waaw bërëbam la boo xamante ni moom moo fa moom moo moo ñoomay nekk ñooñu duñ dem ajana duñ dem safara waaw moom la Sofyaan kii di wër yàlla nañ ko defal waaw soo borom am na foofu ay genre vase ay vase noonu laa la ko mën yoo xamante ni ruu ñooñu duñ ñëwee ca la leen dugal nag ca leen di roos nag subhaanallah waaw am na ci ñoo xamante ni dañuy sax génn foofu far sax di doxi yeneen émission yooyu waxtaane woon naa ko borom yaakaar naa soo leen fàttalikoo sunu mbokk ma kan la Jaafar Jaafar ibnu ah, Abi Talibin mooy frère Sidina Ali karamallahu wajhahu moom dinañ ko wax Jaafar ibnu Abi Talib dinañ ko wax Jaafaru Tahir boo ci dégg ñaar yëpp moo ko moom Jaafaru Tahir moom Jaafar ibnu Abi Talib moo moom magu Sidina Ali la woon ma ko histoire yaakaar naa yéen dégg ngeen ko ci sirikat yi ah bañ ko ah jaati jë ñu rey ko ba mu daanu ah son borom ruuga dem ci son borom mu ne ko yàlla ne ko jaafar loo bëgg mu ne ko defara ah, saxarat ma ay loxo comme danga ni samay loxo saxarat may tànk ah daal di daal di footawaat baat bi ma dem dellu daal di dog baatu noonu son borom ne ko benn yoon dañuy dee waaw benn yoon dañuy dee waaw waaye nag sa ruu gi dinaa ko jël dugalaat ko ci ci jëmmu malaayika su ko defee ma boole laaj benn groupe malaayika su ma amee ay di la jox nga ngay dem moo tax xeeru bëri yi sallallahu alayhi wa sallam léegi danaan danaan toog ba ci ànd ne jaafar yuqri'ukum salaam ah mbokk yi jaafara ngeen di nuyu de jaafara ngeen di nuyu de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ku yéeme la moom a ah, jaafar man mu ne ah jaafar mi ñu rayoon ñu ne ah lu xew mu ne day dox mission yàllaa ko yónni moo ngi ànd ak groupe malaayka di dem moo leen ñu nuyu noonu de ndeysaan yàlla ñu ko yàlla defal mooy pas-pasu góor yàlla yi mooy pas-pas yu baax na Euh, luñ ci am rek dafay barkeel waaw le imam ak doon wax buur ba dafa may kamu may di ko xeet waaye kamu may di góor boo xamante ni tabarakallahu góor daal moo nag moo neex a jëflanteel góor moo neex a may mu ne ko xalilum min ka yëg si nii walakin xalilu ko laa yuqaalu lahu xalilu waaw mu ne ko yow loo ma jox lu mu tuuti tuuti doy na waaye nag yow sa tu sa lu tuuti mën sa tuuti xam nga koo xamante ni soo ko seetee mu jox la paas trois cent wala mu jox la trois cent ne la jëlal Jakarta wala mu jox la téeméer ne la jëlal taxi bokk sax koo xamante ni soo ko seetee mu jox la trois cent mille ne la jëlal jëlal taxi bokkuñu kii li mu joxe ci moom tuuti na waaye xam nga ni tuutiwul ndax borom trois cent mille yooyu su demee dina ci dund ay weer faj ci ay soxlaam yu bëri faj ci ay borom def ci lu nekk te pourtant ki ko jox kat jàpp nañu moom jox ko tous day tax yàlla yàlla defal teraanga yu bëri adduna ak àllaaxira bi yaay sallallahu alayhi wa sallam lu ñu ci am rek incha dina ko barkeel bu dee 30 minutes la bu dee une heure la incha allah dina barkeel ndax comme toog nañu ba yéene ko rek bañ ko fotee rek la ñu yàlla bindal tuyaaba yi ku faanee def li pendant deux mois trois mois un une année wala lu ko innama al-a'malu bin-niyyati wa innama li kulli imri'in ma nawa yéene ba dem na pas-pas ba dem na comptabiliser nañu tuyaaba yi ku ku def li li lépp loo leen njortoon ci lu baax rek sama borom tabarakallahu suy jiital ki nga xamante ni moom la ñu sallallahu alayhi wa sallam wax ñu jiital leen boole boole boole jiital ga mu ànd ak cofeel ah la ah, bi nee na yàlla wa laajuma leen lu dul ngeen kon nag yéen juumoo leen juumoo yëpp politiciens yaa ngi fi borom daraja yaa ngi fi borom doole yaa ngi fi tur yaa ngi su am na ñoo xamante soo leen leen tuddee woon wóor na leen di ngeen am deux cent mille wala trois cent mille franc bu la defal ci enveloppe kon soo leen bàyyee ñëpp tuddee ko kii xoolee ko Seydina Muhammad kon yéen juumoo leen xam ngeen li xew te loolu mooy waxtaan bi dinañ ci ñëw xam ngeen li xew xëyul ba yëpp mooy lépp mooy Seydina Muhammad waaw kon nag lii man léeg-léeg dafay am waxtaan yoo xamante ne damay wax ne man su nekkoon maa moom yëpp yi yëlif lépp damay ñaan ju nañ ko ngeen bëcc def conférence imam as dañuy conférence ci lan ci puberté waxtaanoo na ci loolu xam naa ne ñu bëri dégguñu waaye ba ma jëlee di waxtaan di ubbi rek benn jeune moo yoroon ab jakarta xaw ma moto jakarta la yor ak benn euh, obstacle benn dooraam bu ñu def foofu dooraam ba nekk fa ñoo wut benn euh, benn dal benn xeer bu mag teg ko yoon wa moom fu amul woon xam-xamu ne foofu am na luñ fa def ndax bu njëkk daan romb rek ak allure dem yoonam waaye xamul woon ni tey def nañ fa daan mu ñëw ak vitesse bi mu ñëwee mënatul woon a taxaw bi mu ñëwee nu mu def dafa jullootu mbëpp lëf la daanu ci suuf ñëpp njortoon nañ lu nekk dal na ma ne leen waxtaan wi man de dina ko maa ko moom damay arrêté puberté mooy lii puberté mooy lii ku ci jaar te dimbaliwuñu la ku ci jaar te l'islam accompagné wu la lii dal waa ji moo lay dal waxtaan waroon naa jeex da yaakaar na waaw moo nga waaye tey jii tamit wallahi suñu neexoon ñu ne waxtaan bi jeex na yeneen bi mooy yëf ngeen jël yëf yi pare ne ko sëtam Chérif Aïdara lu ca desati waxtaan wa jeex na de waxtaan wa jeex na de xanaa sont tànnante kàddu rek ka ci des de wane mbégte ak kontaan ak rek xam ni yéen xam ngeen li xew affaire bi du yii gars yi di bi xam nga la xam li xew c'est ça mooy mooy mbir mi mais ay julli ay kii yiir yi njëkk yi coow yi bagage yi jàkka yi kii yooyu yooyu déedéet xam li xew mooy affaire bi yaa ngi ci yàlla dimbali ba ci alquran karim kon Chérif ñoo ngi lay ziar bu baax di la jox sa cër ak sa cëru maam di la bëgg di la sopp incha allah lii ndax alquran karim di nuyu bu baax suñu mag alxaaji Ahmad Baro njëgën donc maam euh, Abdoulaye Ndiéguène tabarakallah sunu mag bu baax la borom xam-xam la waaye kenn xamul ko dara du jéem a sax dugg ci yii ñuy def yëpp du ci kii moo nga toog rek dem jàkka ja daal mooy mbiram moom moom dem jàkka ja daal mooy mbiram ku ko a gis dem jàkka ja ku ko bëgg a kaar dóor demal demal ci yoonu jàkka ja di nga dajeeg moom maa ko ku ko bëgg a teral tamit demal toog ci yoonu jàkka ja di nga dajeeg moom waxtu yëpp la koy julli wallahi la waaw nit ku baax la macha allah xale yëpp ku yëgal waaye ñu nit wax suñu xel gën na dal ndax ku borom xam-xam la de borom xam-xam la de <laughs> borom xam-xam la de jàmbaar la de jàng jàng na ci daara de ci tamit maam raaj ñaanal na ko de maa na ko wax de waaw nit ku baax la day làqatu rek nag waaw ndeysaan yàlla yàlla doolu xéewal suñu mag suñu xalifa tabarakallahu xam ngeen ni su nekkuloon guddee bi compréhension la am rek waaye suñu mbir amu ci amu ci limite su nekkuloon guddee bi xam ngeen dina jël temps bu baax waxtaan dugg ci détails yi expliqué lu mu xalaat ci lu baax rek dina ko wax waaye guddee bee tax tabarakallahu sunu mbokk yi ñoom ñëpp sunu rakk yaa ngi ñu toog ah magi daayira bi ñoo ngi ñu toog ñoom ñëpp dëgg yàlla mbokk yi taalibe yi administration école bi ñëpp ñëw nañu jigéen ñi soxna yi tabarakallahu soxna laay duñ ko nuyu nuyu ñëpp ak mbokk taalibe yi ñëpp ñëw nañu sunu mbokk waykat yi vraiment man li ma bëggoon sax am na ndax euh, dama yéene woon ngeen way way ba doyal way bu baax a baax a baax son borom def sax xéwalam bi Dakar tabaarkalla moom ma wàcce kii moom ci boppam daal di waaxu dem wax ma kàddu yi ma wax suñ xalifa mu wax ko suñ kaam waaw kon nag tabaarkalla kontaan nañ bu baax xam nañ ni chanté ngeen bu baax te loolu dafa am solo dafa am solo bu baax dafa am solo te loolu sax mooy waxtaan bi ñaak ñëw léegi incha allah chan chanson yii du caaxaan de moo tax bu leen ko fooy de madixu nabiyillahi azka taabudi yaa ko wax azka azka taabudi ah waaye loolu day caaxaan loolu loolu loolu ku ko bëgg def caaxaan yaa xam lu xew ku ko bëgg a def naa ko bëgg koo nga dox ko xamoo lu xew tu es malade azka nga wax waxoo waxoo loo xalaat rek waxoo ko li ma xalaat waxoo ko azka la wax ah loolu du caaxaan de kon kenn dafa war a sell waaye moo gën a sell la wax ci lépp lu ñu jaamu yàlla moo ci gën a sell sag yonent ah wax kon kañ sëñ bi yëf ya jeex na ah góorgóorlu leen bu baax de góorgóorlu leen yéen ñëpp góorgóorlu leen bu baax yal na yàlla barkeel leen mbokk taalibe yi jóge ci yeneen seen yi yeneen yi euh, lycée yi yëpp sëñ at jërëjëf jëg nañ lépp taxawaay yàlla na ko yàlla gën a dëgëral loolu moo am solo ah loolu mais loolu la loolu la te foofu nag attention doo leen dikkee di ngeen dara de seen bàyyi bi suul na fa dara de ah oui loolu maa la ko wax ah oui ñetti at taxaw nañ ko foofu chaque dix heures lu mat ñetti téeméeri nit daan nañ taxaw di ma déglu am nay bu dee àjjuma la weeru koor daan nañ mat juróomi téeméer ñoom loolu ma yokk loo karaan nii ay témoin populaire lañ ci ñii ñoo ko daan bokk taxaw ñoom ñii ñoom karaan ñii demoon nañ ba nekkatuñu lycée dañ daan jógee di sebek la waaw kay fa lañ daan jógee chaque di ñëw di déglu si ah loolu continuation la jàpp leen ko dina tuuti nag dina waaw dina lu bëri dina ci am waaye nag yàlla yàlla du tuuti moo tax jotaay bii bu leen ko xeet toujours ma koy wax ci mbooloo yi lu ñu askan ne yàlla rek tuuteetul dégg nga rawatina nag ñoo koy def durée sellal nañu lu ñu askan ne yàlla rek mën na tuur a tuuti gis nga lii nii mën na tuur a tuuti dafa la ngeen a xam ni mën na tuur a tuuti yéen ñëpp ngeen amaat juróomi ak ci waaw lépp loo xamante ni moom mooy base ba ah source bu dee yàlla mooy source ba source boobu du tarir xam ngeen tarir mooy ñiis waaw moom la waa ji wax ne euh, nan la ko waxee imam al-Busayri radiyallahu anhu wa saa saawata an gaadat an gaadat buhayratuha ah wa rudda waariduha bil gaydi xiina waami du ñiis mukk lu jóge ci yàlla du jeex bay wax yàlla toog yàlla yàlla doolu xéewal doolu sutura doolu teranga yi su ko defee incha allahu am na lu bari lu ñu bëggoon lu ñu bëggoon a indi ak nu ñu ko bëggoon indee waaye xam na ni dafa xaw a guddi xaw na xat thème bu yéeme la xanaa dañuy def quelque rectificatif rek daal di dem directement ci thème bi parce que xam ngeen ni sujet suñu la ko joxee da ngay da koy dafa am noo koy indee ah da nga koy xaw ma amener le sujet la ñuy wax. amener le amener le sujet poser le problème annoncer le plan. yaakaar naa yooyu mooy introduction di noonu ma ngox loolu la ñu waroon def am na kooku moom laa gën a aay ci àdduna maa la ko wax wallaay ndax moo lay def maa la moom gis nga même bi may jàng eh, profit moom laa leen naan rendee su ma amee lu rek ma may ma su ko defee doo liggéey ci biir ma un wala deux wala trois may am moyen may jógee mooy sori ah amane nga wax amane mooy lan mooy ñotti ji jëm jëli ji man nag li jëpp damay dem ba fu fu fu xamante ni prof bi ci boppam du ko gisee i kay may ma onze ah introduction bu baax onze la su ko defee du liiree développement bi daal ah pourtant kii de xel mee bari waaye lecture am bariwul de njàngul leçon de waaye nag gis na amul faute gis na ma ngoog yaa ngi góorgóorlu mu daal ne ah baax na xaaral ma na téye onze am rek wala ma jox ab douze au moins ma ngoog soo soo tamit ca ca ca conclusion ba nga daal di reprendre li nga joxe woon yëpp daal di ubbiwaat nag yeneen i perspective nag hmm? yëpp yi nag day mujj neex nag prof bi daal ne ah pourtant sax xam naa ni xam na lu bëri waaye xam naa ni dafa bañ rek devoir bi soox moo tax dugal ci sa xam-xamam day bañ a wane ni dafa jàng su ko defee mu may la nag ma nag bu baax ma ngoog waaye tabarakallahu tey yaakaar naa dañuy dem ci thème bi xanaa nag dinañ def li ñuy wax euh, terminologie hmm? mooy euh, définition des termes kooku moom mënuma ko ñun juriste lañu kooku mënuñu ko ñàkk def dañoo wax ne défis et perspectives du marabout contemporain selon les enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane bon bi ñu njëkk a waaw dé dé dé nañ nañ ko firi boobu nañ firi thème bi mën naa nañ ko firi sax jaratul ñu koy tàgg défi lañu wax défi mooy lan. défi mooy lan défi mbëri dañ am na mbër yu bëri lan moo leen daaneel défi combat Gris Bordeaux bàyyi ma ñoon lan moo ko yàq défi défi mooy lañ ci war a kon xat tëkku waaw tëkku sax ci un peu péjoratif mais xat la xat dinaa def naa ngam mooy xat yow dinaa la rey waaw kenn mënta sax ba duma def naa ngam dinaa la duma xam nga ji loolu loo ko boo ko daanee dinaa la duma dinaa la humilier def defee mooy nga waaw woo ko ci terrain ni yaa ko war a gën defi nag mën naa bañ a nekk sax yow loo wax waaye defi mën naa ñëw sa sa dund hmm. bu dee sa yaay daa sonn am nga defi te yow xam nga doom yaa ngi gis ni day lijjanti ndekki hmm. añ bi dañ koy karanaatu reer bi li ci day tëral xale yi waaw jox leen ndox ñu naan ñu gaaw a nelaw parce que xam na ni reer amul noonu lay fanaanee du nelaw donc su xëyee suba da nga gis bët yi xonq parce xam na ni ndekki fanaanu bi yow am nga défi sa àdduna wala amoo défi bu dee nit nga bu dee góor nga bu dee bu baax nga am nga défi sa défi mooy nag fexeel góor góorgóorlu bu dee da ngay jàng nga jàng téeméeri junni bu dee da ngay liggéey nga liggéey bu baax bu dee loo mën na ci at nga góorgóorlu ca ba génn sa ndey ci situation boobu génn sax bàyyi ci situation boobu loolu mooy défi hmm. su la ne su xam ngeen gars yi xam nañ sax li may wax su nekkulul xat-xat yi dinaa leen indi téeméeri défi ak fukk juróom benn waaye yaakaar naa dégg ngeen défi n'est-ce pas waaw défi et perspective la ñu wax perspective mooy loo xamante ni ñëwagul su la neexee nga mooy projection yéen ñi jàng mathématique projection xam ngeen projection ok projection wala nga wax ne projet projet wala boog wala boog ah nu ñu koy waxee te idée wala xalaat ah ambition wala ambition yooyu yëpp mooy perspective waaw ah, li ci neex nag mooy yëpp dañ ko def pluriel début bi pluriel lañ ko def perspective bi pluriel kon ça signifie que ay défi moo am ak ay perspective du marabout contemporain hmm? di loolu lañ wax waaw léegi dañuy njëkk a dindi du marabout bind du chef religieux marabout mooy lan marabout ab picc la picc bu yambar bu tànk yu gudd du def daal day toog di xulli rek tubaab bi ñu ñëwee gis leen sëriñ bi ñu toogee ne yecc noonu ñu ne diw c'est un marabout voleur xam nga yéen a ngi fàttali ko voleur bi nekkoon Marseille moom la njëkk a tuddee tur wa ah rue du voleur allemand boobu moom la njëkk a tuddee tur bi nga xamante ni bal bu bal bu taxawaalu ci surface nga dugal ko nan lañ ko tuddee woon le le renard des surfaces fu voleur ba nga xamal ne loolu dañu naan douze renard des surfaces. waaw ko Inzaghi xamul dara dugal rek la mën xamul dara Inzaghi mënul sax paas mënul dara lu mu xam waaye bal bu taxaw ci kanamam bal bu nekk ci dix huit yi dugg na moom la ñuy renard des surfaces renard des surfaces nag ñoo ngi ko tuddee ñoo ko tuddee rue rue du ndax ni mu melam mag la woon xaw a màggee tuuti waaye day taxaw ci terrain bi nga nga dem ba dootu ko tudd di nga toog dix minutes. doo di gis ñu paas doo mu dóor bal du attaqué waaye bal bu jegee rek mu dugal ñu tuddee ko le renard des surfaces est-ce que ñu ko renard la du renard du renard mais tur la rek tur la dañu ko tuddee rek parce que dafa am jikkoy renard dégg ñu ne mbër sàngam gaynde la mbëroodi est-ce que mbëroodi la xanaa jaal jaal gi de moom mbëroodi la waaw mais doo xoole ba ci biir du mbërudi du gaynde du gaynde amul sell amul ay wee amul ay griffe du gaynde mais dañoo dafa am attitude gaynde mango métaphore métaphore ok jërëjëf Sembé waaw élève terminal da war naa xam loolu waaw am na ñu bëri fii day laajee ay métastase ak ay yooyu yëpp dañuy dañuy nelaw rek élève moom seen biir loolu saa ci ñëw léegi élève jàngatul de ah oui man bari bëri élève ndongo yi taalibe yi yëpp élève lañ waaye da nga leen di laaj ay phagocytose sax ñuy nelaw phagocytose ci koo xamante ne day def wala terminal S phagocytose xamoo ko te ñu koy jàng quatrième ñaata volcan ñoo am ngay nakk nakal volcan yi am xamoo ko ah ah bii bëri waaw bi ci biir élèves yi kañ pare leen mais <laughs> xam naa léegi ñu commencé rocceeku nag di kii kenn dem toog leen gëm yàlla toog leen dara jàmm rek a fi yi ñu bëri ah, ah, am na ci gars yi bëri woon ak ah, sëñ bi sa yow ma rocceeku soo ñu soo waxtaanee ba pare ma ñëwaat man ga ah ma ne ko ne ah question yi man leen question yi pour fàttali leen man li may wax loolu ay 97 lañ ko jàngoon ak léegi am na ci yoo xamante ni ñoo ngi ko jàng 80 o ay CM1 ay leçon CM1 yooyu yooyu la ah ay condensation ak yooyu da nga leen koy laaj ñu naan lu loolu liquidification ak ay yooyu nga xamante ni yooyu primaire C2 lañ a jànge wala CM CM1 ah waaw les les les propriétés de l'eau ak yu demee noonu ma ngox ma ngox euh, marabu kon dañ koy dindi ñu def chef religieux di loolu la ñuy bind souvent chef religieux mooy chef religieux ma ne déedéet dindi ko chef religieux baaxul chef baaxul parce que le chef a toujours raison ah mais loolu lay jàngal le chef a toujours raison suñ la joxee ordre da nga koy exécuter ba noppi soog soog a laaj li tax ñu do suñ la waxee ne rayee sa papa da ngay dóor bal ba noppi soog a wax ne waaw lu tax ma rayee sama papa loolu xel nangu na rayee sa papa ma rayee rayee sa papa dama lay rey bu dee ci am naa dañ naan nar du naan la rey papa da ngay rey sama ni waaw lu tax ngeen wax ni la lu parce que le chef a toujours raison il faut exécuter les ordres sans murmure ni réfléchir kon chef baaxul chef mooy ku ñu topp ci aveuglette ci obscurantisme ku ñu topp sans réfléchir ku ñuy topp sans raison moo tax sëñ Mor nee na dindi na ko baaxul su may bind damay dindi marabout dindi chef religieux damay bind guide religieux kon début décidé perspective du guide religieux guide al qaid ad dini al zaim ad dini kooko tane koo xamante ni dafa jiitu ci yoon wi ngeen topp ci ginnaawam su jàddee ngeen àggale seen yoon wàcc ko fa parce que yoon wi al mustaqim yëngu ñu nga tëgg ci ci benn yoon li nga xamante ni mooy jëm fa yàlla ci àndal koo mën ci àndal su wàccee yoon bi dem di doxi beneen soxla da nga ko fay bàyyi dem ñaanal yàlla xam ni su ko yàlla nga lay dimbali moom sa ginnaaw mi nga xamante ni góorgóorlu nga tegu ci yoon ba dégg nga wax jeeg ma ngoog ñu beneen moo bi ci des mooy contemporain di loolu la ñu wax kon soo amee soo euh, bu dee ci ci yéen njàng ñi jàng tubaab dañuy wax ne euh, temps médiéval moo am temps médiéval mooy lan mooy moyen âge mais élèves da ngeen war a ñëw fii temps médiéval mooy moyen âge dégg lu mu bëgg a am na nag ay air yu nekk ci diggante bi yoo xamante ni soo demee ci peuple yi ak borom xam-xam yi ku ci nekk ci ñoom ak civilisation yi ku ci nekk ci ñoom am na luy différencier ci diggante temps médiéval ak temps contemporain soo demee ci fu mel Europe ci euh, booru ak euh, euh, France Italie ak réew yooyu yëpp am na lu ñuy wax la renaissance renaissance am na moom la ñuy wax le siècle des des lumières le siècle des lumières loolu benn benn temps intermédiaire la bu nekk ci temps médiéval mooy ci moyen âge ak euh, temps contemporain am na nag ci biir sax ñoo xamante ni dañuy génne yenn yeneen am na lu ñuy wax paléolithique ak lan néolithique ah préhistoire ak histoire soo ñëwee ci histoire nag soo passé histoire lan mooy ñëw temps contemporain contemporain mooy lii ñuy dund kon suñu ne le marabu contemporain du alaaji Maalik du Cheikh Umar Fuuti du maam Sëriñ Tuubaa du maam alaaji Ahmad Baro Njigéen déedéet mooy marabu bi dund ci siècle bii di dund ci at yii di dund ci moment bii te defee ay fan ay at yu ñuy ñaan yàlla mu dund ko ci moment bii su nee la marabu contemporain mooy marabu bi nga xamante ni mooy marabu tey du marabu démb te ça du ñu wax contemporain mooy loolu yaakaar naa thème bi leer donc ñu ne nag ah mënu nañ ko jëlee ci science waaw waaw nañ ko jëlee ci yeneen xam-xam bu mu mën ci doon ci géographie wala histoire wala nangam yooyu yëpp mooy lu ñuy jëlee thème bi foofu waaye ñu ne déedéet jëlee leen ko ci biir diine Seydina Muhammad waaw diine Seydina Muhammad fan ci diine Seydina Muhammad mu ne waaye soo leen ci këru Cheikh na Ahmad Tijani foofu lañ bëgg ngeen jëlee ñu ko tontu yi ñuy laaj ci défi et perspective du marabout contemporain moo tax nga ne Hasba selon les enseignements de Cheikh na Ahmad Tijani radiallahu taala dinañ gis léegi nag dinañ xam ndax péri na Cheikh waxam radiallahu taala anhu am na relation ak moment bii wala déedéet y a des gens yoo xamante ni ils transcendent ils transcendent le le le le temps dañ koy transcender ñoom dañ koy transcender ñoom seen ñu nekku ci temps dañuy tëb temps ñoo moom temps ñoo mën temps te temps bu ma leen ko waxee nag du taamu ta du taamu jamono déedéet parce que jamono Seydina Mohamed nee na mooy yàlla la tasubbu dahra inna allaha huwa dahr déedéet su ma la waxee temps mooy temps bi nga xamante ni ñun ñoo ko jël tënk fan ci calendrier grégorien calendrier grégorien mooy commencé kañ avec la naissance de Jésus-Christ calendrier musulman mooy commencé avec lan avec l'hégire en six cent vingt-deux dama ne temps boobu am na yàlla ñu bind ñoo xamante ni temps boobu du leen tënk ñoom seen wax ak seen jëf yëpp benn lay suñu waxee mille ans suñ dugaatee yeneen mille ans suñ génnee seen wax teg ko da nga naan mais kii wax lii xanaa démb la judd xanaa dafa fekk problème yi xanaa xanaa sangam xanaa moom la moom la Abdullahi ibnu Rawaha wax ne ne. ne ne Seydina Mouhamed ah wa fiina rasulullahi yatlu kitaabahu ida nchaqa maarufun min assubahi saati'u waaw mu ne araana alhuda ba'da al'ama fa qulubuna bihi muuqinatun annama qaala waaqi'u xasan ibnu saabit radiyallahu am na ñu raaxaate bi rek bu leen fàtte dañ ko rey moom shahid la xasan ibnu saabit moo nekkoon ci daan ci bokkoon na ci ñi dàqoon a way Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Hassan Hassan ibn Sabit hmm? moom lu mu wax mu ne mu ne rasulun yara ma la yara nnaasu hawlahu ah wa yatlu kitab allahi fi kulli mashhad wa iqalati lyawmi maqalata gaayati fa tasdiquha fi dahwati lyawmi aw gadi dëgg loolu rek moo tax dugg li ca feebar moo moo in qaala fi lyawmi mu ne xëyrul bariyati muy Seydina Muhammad wa in xaaral su waxee siin yow mi see kii maqaalata xaalis wax joo xamante ni ku ko dégg danaan mais kii est ce que ànd naag ay faculté mentale am mu ne fa tasdiquha boo ko weddee yàlla dina ko dëggal fii baxwati yow mi aw xadi mu ne bis bi bis bi euh, suba wala ginnaaw suba ci wala at mi di ñëw ci yoor yoor wala siècle bii di ñëw ci yoor yoor wala millénaire bii di ñëw ci yoor yoor mu ne dëgg yonente minute am am am scepticisme di am di am xalaat mu ne bés dina ñëw mu mel ni jantu treize heures leer nañ fa tasdiqu xaa fi dahbati yow mi aw xan mu ngo noonu la meloon lu mu wax démb rek tey gis nañ ko amul lu mu mus a wax dama leen jox benn exemple benn da ngaa ne jox benn yeneen bi boo xam ne ne mujjub jamono adduna alal yëpp day mujj a nekk suuf hmm. benn boobu laa leen jox mën naa leen jox cent mille exemples yoo xamante ni yéen a ngi ko waxoon ba tey jii ba la mu waxoon cinq cent soixante dix chaque moment chaque génération chaque borom bu ñëw ci àdduna rek dañuy mujj rek daal di nangu ne xeerul bëri li mu waxoon dëgg la xoolal scientifique yi ñoom ñëpp ñu ne ñëw di tuub wallaahi laa parce que dañuy def ay recherche pendant trente ans pendant cinquante ans tourné rek daal di tourné benn waay bu ko mbir moomu mu tontu ko ko. sans demander quoi que ce soit mu ne waaye man juum na 30 de recherche 30 milliards de recherche ñu def ko ci biir ma sonn aw ma jabar aw ma doom soxla ma dara ci àdduna mm. bàyyi sama moustache yi mu sax ma bàyyi sama kawar bopp yi mu sax ndekete yoo am na benn waaye bu tëdd fii ci Madinatu Munawwara xam am xam-xam-xam bii borom bi di ko mooyee gratuitement sallallahu alayhi wa sallam mama yonente bi kon lu mu wax démb tey moo koy dëggal lu mu wax dafa am benn jamono bu muy xaar a su loolu ñëwee rek ah yamu yamu digee woon yëpp dafay mujj ñëw yamu waxoon yëpp day mujj ñëw ñëpp dañ ci mujj teg seen bët loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax ñun nañ ko gëm yàlla nee na maa kadaba al fuaadu maa raa déedéet déedéet déedéet nee na nee na nee wax leen keneen wax leen keneen jël leen keneen wax leen waxi waxi keneen bu yonent daal ne leen yonent bi déedéet déedéet déedéet maa kasaba fuaadu maa raa su la neexee nga wax ne maa kasaba baax na su la neexee nga wax ne maa kasaba doo ne kasaba mu ngoog kooku fexlu mutaaddi lay doon soo ne soo ne kasaba nag mu mu woyof loolu mu nekk fexlu laazim mu jeex boo ci wax baax na waaw mu ngoog yàlla nee na wallahi wallahi Muhammad wallahi Muhammad mii Muhammad mii lu mu leen wax jóg leen ko ñu ne ko lu tax mu ne am na lu ma sànni ci dënnam waaye waaye waaye waaye la ma sànni ci dënnam ak la mu dégg ca noppam benn la de la la nekk ca noppam ak li génn ci gémmiñam benn la de maa kasaba fa aaduma raa yonent bi lu mu wax moom ko déggee ci nopp xolam te nopp xolam lu mu dégg dégg la te nopp xolam lu mu dégg da wax làmmiñam làmmiñ woowee nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na maa ko pikiir anesthésié ko saafara ko opéré ko ba làmmiñ mi mën ta lu mu wax dëgg sallallahu alayhi wa sallam suñ demee rek du àdduna doxi tuuti rek ñu ne ah ah sadaqa rasulullah loolu la ñuy jox ñoom ñëpp scientifique yi borom xam-xam yi gëstukat yi tey jii ñun ñoo ngi dem di wuti leneen moo tax subhanallah alazim dinaa ci ñëw ci ci ci biir waxtaan bi ñoo ngi nii di di di ñàkk bopp di di di di di di di di complété c'est ça le terme ah dem di wuti euh, Occident di wuti tubaab bi di wuti seen i culture di wuti seen xam-xam te ñoom tubaab bi ñoo ngay fàq di wuti Seydina Muhammad est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie est-ce qu'il n'y a pas un amalgame ni kenn mënu koo expliquer engrais amul jaxasoo amul ñun ñoo ngi am xayrul bëri yëpp sallallahu alayhi wa di ko fi wàcc di wuti saay saay si bandi yi ñu jubali ñi te xoolal bandi ya ña yeewu ñoom ñoo ngay bàyyi seen ndey ak seen bàyyi seen culture yi ak seen di seeti Seydina Muhammad ah waaw waaw moo tax borom xam-xam dafa war a góorgóorlu ku bokk ci Seydina Muhammad donn ko dafa war a góorgóorlu day sax ndax ida zalla al aalimu zalla bi zallatihi l aalamu borom xam-xam du daanu ida zalla al aalimu zalla bi zallatihi al aalamu borom xam-xam su daanoo monde bi mooy faax tey jii am na ñoo xamante ni ci taalibe yi fii suñ ma gisoon may julli di def nii benn loxo sama loxo fii am na ci ay sadik ay kàkk yoo xamante ni suñu géntoon yeneen bi mu wàccee loxoom tamit dañ naan ah ah eh, eh, sëñ Mor sëñ ah, lu mu def noonu ah, li ma gént ñii ay nax la de du gént de ah sëñ bi sëñ bi sëñ bi bi eh, sëñ bi de moo tax borom xam-xam wut juum war naa def attention su xam ne nee ko su demee ba alsanatul tamit chance bi na de na na na désengagé wu na désengagé wu bu ñu waxati ci turu diine déedéet waaw fekk lu woo leen mhm. ci presse bi ab rédaction du dàqee journaliste lu muy wax lu muy def hmm? day bind ab communiqué yónnee ko ci ambassade yi ak ci ministère yi ne leen diw moo nekkoon sunu journaliste bi gën a mag waaye dàq nañ ko loolu mooy lan lan la ñuy bañ lan la ñuy bañ mu dem di jëli ay information yoo xamante ni waru koo jël wala muy joxe information yoo xamante ni da koy joxe ci turu rajo bi wala ci turu journal bi fekk dàq nañ ko moo tax ñu def communiqué pour wan ñëpp ne kii dàq nañ ko attention mooy borom xam-xam waaw yal na yàlla bind mu ngo sëriñ lañ wax mm-hmm. mooy guide religieux xamante ni ñoo ko dëkk ñoo ko dëkk ci jamono ak yi nga xamante ni moo nekk ci kanamam waaw ci fitna ci ay xat-xat ci ay coono yoo xamante ni nit ki sëriñ bi borom xam-xam bi du amee relation ak benn jaam rek loolu moom ci doxam am na ay défis yu nekk ci moom waaye am na ay perspectives yoo xamante ne bu dee la war na ko am ci àdduna yi nag ak perspectives yi dama librement simplement ñu dem défi yi ay défi ay défi la benn défi bi défi bu long terme la benn défi bi défi court terme la bi nga xamante ni moo njëkk dal ci kaw ci jamono jii ñu nekk nii mooy mu sëriñ xam xàmmee ràññee jàng yeewu gëstu gëstu ba xam li xew wax naa la ba xam li xew xam nga am na yu bëri erreur yu bëri ci réew mi ci sëriñ dañoo xamul li xew hmm. yow sëriñ boo xamante ni xamoo sax régime parlementaire xamoo luy régime présidentiel xam xamoo xamoo luy régime bicaméral xamoo li régime monocaméral xamoo ko xamoo démocratie citoyenne mooy xamoo démocratie sax xamoo ko léegi yooyu ñu bëgg laa wax loo ne la léegi bul wax ci diine mais waxal ci àdduna yàqu nga parce que yaa ngi wax ci loo xamul yaa ngi wax loo maîtriser wul yaa ngi dugg ci domaine boo xam ne xamoo ci dara moo tax sëriñ dafa war a boole le sëriñu démb amoon yëpp mooy xam-xam ba ragal yàlla ba jub ba tegu ci yoon ba moo ngoog njàng ma yooyu ak yooyu xam ngeen ko yooyu yëpp boole ci nag xam li xew ci jamono wala boo xam nga nooy mujj doon da dem nga nekkal ma sëriñu ñaankat xam nga attention il faut faire la différence monsieur un charlatan bokkut ak un guide religieux duggukatu xam la bokkut ak un guide religieux yëkkatu saafara bokkut ak un guide religieux déglu baax li ma leen di wax dama ne sëriñ pire boobu laa pour mu leer sëriñ pire bokkut ak duggukatu xalwa xam nga duggukatu xalwa lan nga il y a commerciale entre sëriñ bi ak kii ñaam bi ah man sëñ bi damaa soxla nangam ah dañuy dama ah, loolu xalwa rek ci mën xalwa bi lu ñu fi nga demee di nga fay trois su ma génnee di nga ma rayam xar yow ma ko soo génnee tamit sarax bu ma gis dañ nga ne d'accord nag foog loolu lan la waaye business la waaye ah sëñ bi man kat damaa jaaxle nangam ak nangam nangam ah loolu kat ñetti junni ngay indi ah kooku téere boobu dafa tàng de ah ah saafara boobu ah kooku kooku kooku du caaxaan de ñetti junni nga may jox waaw ah, kooku lan la c'est business sa c'est du business joxe sunguf jox yooyu ay business la mhm. la kooku ñaankat la ñaankat la ñaankat bokkut ak sëriñ sëriñ mooy guide religieux mooy koo xamante daa jiit daa jiitu gaa yi toog ci ginnaaw mhm. ba mooy lan su dem jàkka jotee nga jiitu ñu ànd ak yow dem jàkka su ñibbi jotee ngeen mu nga jiitu ngeen ñibbi su dem wuusi ba jotee ngeen nga jiitu ngeen dem wuusi su ñibbi jotee nga jiitu ngeen dem ñibbi si kër su su su tëdd jotee nga jiitu tëdd taalibe yi topp ci tëdd su su sëgg bët jotee nga jiitu sëgg sa bët taalibe yi sëgg seen i bët su teggi loxo jotee nga jiitu teggi sa loxo taalibe yi teggi seen i loxo ah lii muy sëriñ bokkut ak yi ma leen wax nii Sénégal li tax mu tax su ne nii nag mooy dañoo jaxase yëpp te gi ay nanitu lañu xam nañ ni doo bàyyee benn mu rëcc musiba am te taalibe yi tamit léeg-léeg mënoo leen xàmme ñi yàlla tax a jóg ak ñi li leen tax a jóg mënoo leen xàmme su ko defee sëriñ bi day mujj di li li gars yi di wax day mujj ngarale day dugg xalwa di def ñaan di joxe sunguf di joxe téere ba bi ne da lay àggale ci yàlla bokkul hmm. y a une grande différence bokkul sëñ bi ab yoon la ab yoon la saway loolu yoon la yoon woowu noonu xola soo ñëwee ci man mii laaj ma dara joxuma la ko mën ngaa dem ci ñu yor ay pangool ñu yor ay ay ay xamba ci ay jalangeñ fekk ay yëpp ñu defal la la nga bëgg am na ñoo xamante seen ñaan nu dañuy dem ci ñaanal leen mais am na ñoo xamante ni dañuy dem fële wut seen tàngara sotti rey deret sotti tax def affaire yi lu ñu bëgg mu am yoon yee bokk rek mais c'est le même résultat dafa bëgg aajo mu faju bokkut ak loolu sëriñ mooy ki nga xamante ni da lay ci lu bon yóbbu la ci lu baax jëlee la ci lu baax yóbbu la ci li gën dinaa ci ñëw léegi ba mu leer naññ tënkal leen ko ci ay kàddu li yëpp dama koy indi rek pour ngeen mën a comprendre li ma bëgg a wax ma ngo kon yi ci def yëpp yi ngeen di dégg ci àdduna bi yëpp yooyu yooyu yeneen bagaat la gars yi dañ koy jaxase dañ koy jaxase te wallahi di wallahi doo leen dégloo nii Cheikh na Ahmad Tijaani siree lan mooy sëñ ak lan mooy caay di ngeen xam ni am na ñu bëri war nañoo yeesu ni par rapport taaliba yu bëri war nañoo dem defaraat seen jokk xaw ma seen yooyu lu ñuy ci lu ñu ca mën ci def bu dee jël wér la wala jokk la war nañ war nañ koo xoolaat defaraat sëriñ ba tamit mi daan nangu wér di nangu njébbalee di nangu yëf ya moom it war xoolaat boppam parce que am na lu na Ahmad Tijaani wax tey sax kon yëf yaa ngoog allahu subhanahu wa taala moo njëkk a wax ci alquran ne in kullu man fi samawati wal ard illa ati rrahmani abdan ah laqad axtaahum wa abdahum abdan wa kulluhum aatihi aatihi yowma alqiyamati fardan affaire baa ngi nii ndeysaan ndeysaan ndeysaan xoolal lii xoolal lii sëñ bi xoolal lii moo tax sëriñ soo leen àndul ngir yàlla bàyyi ko ko taalibe bi soo ànd ak yow ngir yàlla mais bàyyi ko soo déggee lii war a dellu ginnaaw déglul déglul alquran waxuma déglul in kullu man fi samawati wal ard yàlla nee na ku nekk ci diggante asamaan ak suuf ndeysaan illa ati rahmani abdan lu dul soo demee ca carte ba yàlla yor ca moom dañ cee bind jaamu yàlla profession wallahi kenn du la bindal ingénieur kenn du la bindal proviseur kenn du la bindal professeur kenn du la bindal transitaire kenn du la bindal marabu kenn du la bindal loo xalaat ci àdduna xut boobu wëli yoo borom xam-xam ak yàlla nee na carte d'identité bi ma amul kenn kenn ci bindeefu yàlla yi kenn kenn lu dul boo ba ñu xoolee sa tur fekk fa nangam ak sàngam waaye bi ñu profession ba ñoo ngi ci bind jaamu yàlla yàlla yàlla yàlla sax nee na yàlla sax nee na pour jox leen exemple loolu noonu règle boobu maa ngi ko njëkk a appliqué ci ji ma gën a bëgg ci àdduna bi muy Seydina Muhammad subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa moom la sëñ bi tari woon ca conférence la ndeysaan ndeysaan mën nañ jàngal Alxuraan loolu laay ndeysaan ndeysaan bi abdihi la yàlla wax ci jaamam ñëpp Alxuraan nee na amul ku nekk ci diggante asamaan ak suuf lu dul sa profession fa yàlla mooy jaam jàpp leen boobu laqad axtaahum wa abdahum abda yàlla nee na am na ay ay statistique de fan yee ci ginnaaw lañ ñu wax ni monde bi mat nañ sept milliards dëgg la waaye yow yow mi wax loolu yow mi gëstu loolu soo ñëwee sëñ Mor mii dina la laaj juróomi question wala fukk wala téeméeri question yoo xamante ni doo tontu benn ñoom ñëpp soo leen dajalee seen litre direct ñaata la xamoo ko. <laughs> waaw leer la. xoolal bañ juddoo ba tey li ñu lekk ñaata kilo la xamoo ko. gis nga xamoo ko bii nii wallahi mën naa ko fanaane gars yi xam nañ loolu. lu ma wax ne la xamoo ko. ñee mos nañ ko taaxi kaw <laughs> xam nañ ko mooy gars yi ne woon xaw gis yàlla xaw ma. dañuy xam yàlla di gis yàlla man danaa ñëw leen ñëw leen ma laaj leen soo leen tontoo rek ma xam ne ngeen yàlla parce ku xam yàlla war a tuur réere ku xam yàlla war a tuur réere dara ci àdduna lépp lépp lépp lépp lépp te soo ba ba bala maa tàmbali sax damay tibb suuf nii laay def nii ne la lii ñaata pepp la xamoo ko. xamoo dara ñaata pepp ka war ko xamoo ko mën nañ ko topp ba le 35. te ci yow laa lay laaj de du ma laaj sa nijaay du ma laaj sa umpaañ yow laaj yow doo tontu yàlla nee na ñëpp jaam lañu ñëpp jaam lañu. laqad axsaahum yàlla nee na am naa samay statistique de xam naa seen wërsëg xam naa seen lekk xam naa seen naan xam naa seen i noyyi xam na seen bëgg-bëgg xam naa seen bañ xam naa seen zaay xam naa seen baatin xam naa seen baay xam naa seen maam gis nga ñi dàq tagg ci àdduna soo leen joxee ñu lay tagg dañuy tagg ba caag dootul xam fu ñu jëm. am na sax ñu ñuy wooyee jiw lu judd waaye jiw lu judd dañuy tagg tagg ba caag dootul xam fu ñu jëm mënuñ laa tagg sa téeméeri maam mënuñ ko. da lay laal diw moo la jur sa baay sa baay xaw ma moo soroon tojoon nangam nangam nangam càngam càngam daal di xam ni tamatu mënut ñoo dem ñu daan ne ñu daan ne ñu daan ne waa kay far yooyu ya daake yooyu ya fooy jëm fooy jàdd ku la jàdd na waxal rek bu dee da ngaa aay dama dama rek waaw ñun ñii tamit dañ koy di jéem a ay ay ci yëpp xoolal yeneen bi sax tënk nañu ustaas nee na soo waxee Mouhamed Abdullahi Hachim xaw ma lan soo demee ba ci biir yeneen bi neen la bul fàtte Adnaan nii kuy tagg ba wax fukki maam ak ñaar ak ñett doy na fooy jëmati parce que ku ñu lim tey maam lim te koo xamante ni def na lu neexul yàlla ci ci sax li yëpp du lay tagg sax yooyu du lay tagg sama moo rayoon ci yëpp moo coroon ci yëpp moo bëtoon bi biiru jàmbur beeg yooyu rek lan la yor ah luñ fi def maam yooyu maam yi ñuy ndamoo luñ fi def defuñu fi dara naan sàngara toox dóore nangu nangu euh, xaru tubaab buri ci laa biir nangu jigéen ci loolu la. tag gi yëpp loolu la amul solo yàlla nee na nag man xam naa lépp seen histoire laqad ahsaahum wa addahum adda xam naa seen lim wax nga ma ne mat nañ sept milliards mais ni am mat nañ sept milliards ci saa si am na beneen xale bu juddu fan la juddoo xamoo ko <laughs> jënd jund wala day dee xamoo ko nga nga wax waaw ñi mos a nekk ci kaw suuf ñaata lañu xamoo ko xamoo ko jeeri xamoo ñaata ci dee xamoo yow lu xamoo yow sax yow billahi yaa ngi lu ma la laaj xamoo ko mett na yàlla nee na wa kulluhum ñoom ñi ñëpp ñi nga xamante ni defal naa leen ay ihsaiyaat mooy ay statistiques xam te lépp statistique ñu def statistique xam nañ ko da ngay def âge def xawma leen def leneen ci suufu euh, pax yooyu ngay dugal ku ci nekk lu ci nekk am ba mu jeex loolu mooy statistique yàlla nee na def naa statistique adduna bi yëpp maa ko yor man yàlla waa abdahum abda ñoom ñëpp xam naa seen nombre yàlla nee na wa kulluhum ñoom ñëpp ñi ma wax ñi def yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ñu jiitu ak ñu mujj aatihi dinañ dikkee yàlla dinañ ñëw yowmal qiyaamati waaye su ñuy ñëw yàlla ne na fardan la ñu dikkee attention fardan yàlla nee na kenn ku ci nekk ci ñun tu as une relation intime et unique avec moo tax sëriñ da ngeen di ànd ngir yàlla xam nga lu tax xam nga lu tax ngeen war a ànd ngir yàlla ah parce que doo dee doo doo ànd ak yow ci biir bàmmeel bi man de gisagu ma ko bi dee taalibe bi ne day dugg ci biir nañ ko suulaale mos ngeen koo mu ngeen a gis taalibe bu dee sëriñ bi ne dugg ci biir dugaale mu suul man de ah man de gisuguma ko te ñun suul néew rek la ci def yi xam na li may wax koo déggee ci quartier rek li jëpp maa nga fa baaxale baa nga fa néew yi moom seen dëkk waaye man mosuguma kaa gis te am na am na sëriñ sax yoo xamante ni dañoo ragal bàmmeel dañoo ragal dëkk wa gars yi xam nañ li may wax loolu doo leen pare ngeen laaj ko gars yi dinañ leen ko wax yooyu duma ko wax fii dañoo ragal néew dañoo ragal ay dëkk déedéet déedéet loolu du ma ci dugg <laughs> non non ah non non non loolu kay histoire bi moom ci biir CD yi loolu ko dégloo di ngeen ko di ngeen ko dégg non benn ma xaw moon xamu ci woon dara boobu maa ngi ne ma demal nga fekkee mu mu mu daal di ñëw ñu ñëw ba ci buntu sëg yi mu ne ma ah sëñ Ndiéguène yow kat moom fi mu ne nii damaa bëggoon rek nga àggale ma nga nga dem ci biir sëg yi nga dem ma ne ko waaw lu xew mu ne ma ah demal rek ndekete xoolal bi muy wax ak man yëpp maa ngi yëg ne sama loxo am na lu ci lu ci tegu ma tourné ni dem nii ci biir waxtaan ni xool ma ah, laa ilaha illallah ma ne ko ma ma ma ko a ah, bi lu xew ah sëñ bi kii ñu àgg dem ñaanal ko kay comme ñoo ko jullee ñoo topp tout lépp des ñaan def fii nañ ci ma mu ne ma nag gis nga li may gis nii wala ay janaata rek laa ragal ay janaata mooy sëg quoi mu ne ma ay janaata rek laa man yàlla moo ma ko moo ma nattoo janaata mu ne ma àggal rek ma doxal lépp gis nga pour wàllu Sénégal ni ñu ni ñu ni ñu sonnee Sénégal Sénégal moroom bii laay sëñ Muniru yàlla ñu ko yàlla fayal sëñ Muniru doo déggee mu naan yow la xam ku nekk la nga yaakaar yàlla taalibe yi pour ñoom sëriñ si ñoo nga fële te ñu sëriñ ñu bëri ñoo ngi fii voilà pour dëgg ma rek kii gaa gëm man maa ngi ko billaay keroog amul ma ndékki dërëm yor moom mun laalal ma ten moom gis muy ten ma ne eh ma ma def am poos man daal di xam ni liggéey may añu doom daal dem ba ma demee ñett lixlaas laa joxe daal di gaaw génn pour dem ndékki ji ndax son maa ngi romb nag taalibe yi ñu naan ah sëñ bi du nit ah sëriñ sëriñ da koy mat sëriñ dafay mag sama dégg ñu naan sëriñ da waa ji ne ko ah wax nga dëgg de sëriñ yi dañuy ñëw ba ci biir bàmmeel di ñëw foofu di ñaan ak a def ay affaire gis nga sëriñ bi moom moom soxlawul sax ñëw ci bàmmeel bi ca buntu ba lay taxaw ci def yi muy def dafay sëriñ bi daa ragal ñëw fekk sëriñ bi ragal ñëw rek moo ko li doon lay am. moo tax billahi Sénégal non Sénégal eh, non il faut yàlla ko traité ñu bëgg a am. taalibe yi dañoo sonn xoolal xalaat yi xoolal xoolal xalaatu yi xoolal xalaat yi. bi kii bul wax nit day soxla sëriñ yu aay yi ñooy dem man lay gaaxal ñooy dem ci bàmmeel di naan foofu def ay ixlaas ak def ay dox. moom fee lay taxaw ci buntu sëg yi di yónnee li mu yónnee daa baax na bismillah baax na yàlla nee na kullu maa di yowma xiyaamati fardan yàlla nee na kenn ku ci nekk ci yéen suñ la suulee yow ak yaag sa bàmmeel kase la kenn du la ko fekk suñ la lay fekk tamit ñun gis ñu ko de suul dem ñibbi dem lekk ca ceeb ya daal di laaj cere ya gis nga sax léegi ni ñuy def ci seetloo na li ñuy def onze heures la ñuy añ ci dëj yi seetloo leen te dëj yi léegi dañuy def ay maxal ak ay ceeb yu yu yu wow noonu la ñuy def n'est-ce pas ceebu yàpp bu normal waaw léegi a un heure la añ pour lan teel añ bi du dara de xam lan la pour ñu reer lekk cere yi te cere yi dañuy laaj meew wallaay soo jaamul yàlla perte nga parce que yow ñi nga bàyyi fii ci àdduna ñoom ñoo ngi bëgg moom la seen mamalaaji Mouhamad Ndiéguène radiyallahu taala anhu daan wax ne ah, ah, wala nag ke yëpp na aadam ummu ko والناس يضحكون حولك سرورا فاحرص على عمل تكون به يوم يبكون حولك ضاحكا مسرورا alaaj Mamadou nee na ku judd ku judd da ngay jooy sa papa génn téléphone am ah waaw soxna si mucc na de kontaan say bàjjen bépp ñan la ndeyale ku nekk naan ay sunu xew mi tey ñu teg si di kontaan yaa ngi jooy maam alaaji nee na nag fexeel ba doo dee le contraire am soo dee diw dee na ah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay waay fuñ jëm jigéen ñi ñoo ngay yuuxu nekk nga jaar fee di daw maamalaa ji ne nag fexeel nag ba yow ñoom su ñuy jooy yow nga tëdd ci sa lal ci sa ci sa lalu dee di wax ak ak ak neexoon ñu xam ni ma yàlla terale qaala yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wajaalni min almukramin ma ngoog kooku mooy pas-pas bi daañu ci yàlla dimbali ma ngoog moo tax euh, ma ma ni suñu réew mi tabaarakallaahu am na problème yu rëy yu fi am te problème yëpp li ko waral mooy ñàkk a xam ñàkk a ñàkk a xam ñàkk a gëstu obscurantisme ñàkk a comprendre réer réerale vernis vernis peinture moo yàq réew mi yàlla wax nañu ko ci alxuraan suratul kahf qul hal nunabbi'ukum bil axsarina a'maalan yàlla ko laaj yonent bi yàlla laaj yonent bi yàlla bëgg yonent bi ndax ma wax la la ko yor de waaw ah, ma wax la ndax ma wax la sama ndax ma wax la sama secret bokkut ak dimbali ma yow sëñ bi yow man lu ma xam wax la ko te loo xam doo ma ko wax man si lu sama adduna yëpp xam nga lépp te yow xamul ma la dus sooy dem doo ma tax bokkuñu xam nga relation yi bokkul. kii di la saraxu pour wax la waaw ndax ma wax la sama sama yëf man du ma sañoon lu ma xam nga xam lu fanaan ci man yendu ci yow lu yendu ci wax ma nga yàlla noonu la wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul hal nunabbi'ukum bil axsarina a'mala mel ni yonent bi dana ko waaw soxla naa ko kay mu ne ko alladina dalla sa'yuhum bil hayati dunya wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sun'a yàlla na yonent bi dinaa la wax ñooñu ba ba nga xam leen xàmmee leen ba yawmal qiyaam ñu leen di xàmmee ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fa habitat amaluhum fala yuqimu lahum yawma alqiyamati wazna dhalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattaxadu ayati huduwa ndeysaan lii moo toj àdduna bi yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na mujjub jamono ñiy fees jàkka ya duñ xam daa waaye nee na mujjug jamono ñi dàq jàng yooyu gën a bandi di lay yoon ci doo mën a jàngale sallallahu bi ma waxee loolu am na ñoom di kontaan nañu ndax am na paa yoo xam ne xamuñu dara yooyu la ñuy bëgg kii di bëgg waaw mënuñoo sax nodd waaye am na lu yeneen ci boo xatte nee na ñuy jàng ñoo gën a bandi yakunu fi axiri zamani ubbaadun juhaalun wa qarraun fafaqa sallallahu alayhi wa sallam ah ndax loolu ñëwuñu ca ndax loolu xiyaam suy waaji ñëw nee na ñay fees jàkka ja ñay taxaw premier sàppe kenn du ca mën faatiha kenn du ca xam xabla kenn du ca xam baada kenn du ca xam julli ju yàqu kenn du ca xam ñu gu rafet xamuñu gauche xamuñu droite xamuñu lu baax xamuñu lu bon ñoom daal liggéey nañu ba sonn wër nañu àdduna ba sonn léegi jàkka jee ci des ñoom ci biir jàkka ja ñoom loolu moo loolu moo leen ko yóbbu waaye yonent nee na yonent nee na wa wa qadaaru fasaka waaye nee na ñii liqaam ak ñii jiite ñi ci ëpp ay bandi lañu moo tax yaa problème hmm. mais problème amul bu dee imam bi fàqman la ki koy liqaamal fàqman la kii firi fàqman la kii jottali fàqman la kii yalwaan fàqman la mais c'est grave mais problème am na te loolu am na cas de viol yi déggu leen ko cas de viol yi déggu leen diw def na nangam oustaz diw def na nangam borom xam-xam diw def na nangam sëriñ diw def na nangam yow kañ saafara ñu ci xam mooy nga jox ko kañ ne ko demal sangu ci seen kër waaye ñëwul sangu ci saafara xam naa doo doon sangu mu naan la déedéet fi du foofu nii te kat su paree muy jub tàggoog yow tàggoog bu rafet génn la ah maa ngi dem jàkka ja am na tuttu yow yaay imaam bi te xale yi koñ bi képp koo xamante ne am na ci ab suuf bu mu bëgg a daaneel ci yow lay ñëw nga jox ko 750 mu def affaire am demal takk ko demal def ko nangam dina ñëw su ñëwee bul bul dox amal fit mbir mi fi da koy mottali ah li may wax foo amul rek nee na ma amul ma bàyyi déedéet man sama waxtaan billahi laa wax xora xora li may wax soo amul da nga da nga naan ma amul man leen wasalaam ba déwén ba te du déwén ngeen jël keneen billahi non soo amul rek nee na ma amul yeneen ci ko wax fan billahi yéen ci ko nee nañ ñi gën a jàng ñooy gën a bandi xam nga ni taxaw di def conférence wala ngay def jàmm li fii waaye day kat fee ngay nopp sallallahu alayhi wa sallam moo gën a baax moo gën a yiw fekk yaa ngi xool di nit ci biir mbooloo mi di jàng di kii daal di waaw ñu toog tuuti waykat yi way mu xumb rek nga ne abu si ah abu mooy mbëkk néeg bi de mooy affaire bi de mooy naan ci bi quoi abu yow laa waxal waaye bul xool fee bul xool jigéen nekkal naan ci bul xool dama am mbay mbay mbay. xool gu weex ginnaaw. waaw waaye bul xool. waaye jë saa saa kii ma ne ma ne liggéey ci kaw yooyu doxal defal na nga naan def rek xam moom fekk xam na liggéey defal na nga naan def mooy lan defal lan demal nga jël. ah sama gars yi yéen a toog. demal jël wallaahi waa ci demal jël ñu waaw waaw ma ne parce que wii ma moo mor billahi billahi billahi yow ma sam duñu yàlla suturaalul sadiñula sanni fii nga ci kaw muy waxtaan kay yi billahi duñu yàlla suturaalul non yàlla yaay waay yàlla ñu yàlla suturaal xoolal bi wallahi laazim mais attention te fekk kii yàgg naa xam liggéey bi xam na ko parce que mooy li jënti bagage ndeysaan ci saa si rek suñu paree rek téléphone yoo commencé ci biir waxtaan yi sax dañ lay piis wallahi alazim di la piis tas nga fi li ngay xeeñ a neex loolu c'est grave ooy ku la puudar yooyu ci biir di jaaga jaagante yi dañ koy laal ci biir jaaga jaaga rek bu neex boobu di xool si nii di dugg yooyu dañ koy laal ginnaaw dafa déggoon ñuy bamaari ci biir xew mi mu bëgg leen a noppiloo mu commencé inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum dee leen di wër jotaay diine boo dem ku fa wax malakal mawti tànn na la yow lay rey nga ne miit noppi bàkkaar bu fa am yaa koy yóbbu nga ne miit noppi ragal leen yàlla topp leen yàlla daal di jooy moom su boppam jooy ba ñëpp maire yi maire yi maire yi nga xamante ni seen i rangoñ moom seen i suufu bët la nekk ñu commencé ñoom ñëpp def ñu laa ilaha ay waay kii moo ragal yàlla kii moo jeex sidna Muhammad man kii dama ko bëgg rek wallahi kii ay wallahi kii may naa ko sama doom xam nga xam nga fi ne nii daaneel bi lépp si yàlla léegi nag soo demee ba caag rek daal di xam ni moom nga deuxième phase war a daal dikk na fàtte nga yàlla fàtte nga yonent bi ah nag ndox ah waaye sëñ bi aw ma paas de. ah kooku ma yëngal nag. dugg ci biir nag ci biir ngay lijjantee bagage ci nga daal di. waaw ah, mais musi musiba la. waxoon na ne mu jub jamono foofu lañ jëm ndax loolu àgguñu fa. àgg nañ fa koy wallay àgg nañ fa nekk àgg nañ fa. àgg nañ fa yàlla nag nee na ñooñu seen mbir bon na seen mbir ñaaw na xoolal wax na ko Seydina Muhammad xul xul waxtaane woon naa ko ba noppi xul yàlla moo wax yonent bi na ko waxal yonent bi a wax ci kaw suuf moom rek la yàlla wax xul mhm. waaw moom rek la yàlla wax xul xanaa ku yonent wax ne wax xul yooyu yonent bi ku mu waxal xul comme ne ne xul comme ne war ngaa wax waaw sallallahu alayhi wa sallam isaan yàlla nee na yonent bi hal nunabbi'ukum ndax ma xamal mu ne hal unabbi'ukum am na fee sax ci waaye hal nunabbi'ukum nuunul azama la moom la ñu wax de majesté Macky Sall bi wax dana nous ban nous moom kese la waaye day wane ni mooy mooy yëf réew mi buur bi wax na lay waxee moom wax mooy nuunul azama hal nunabbi'ukum ndax ñu yëgal leen ndax ñu xamal leen bil axsarina a'maala ci ñu gën a perte ay jëf ci kaw suuf yal nañ ci mooy def nekk fii di julli def say affaire day dem safara yàlla moom yi yàlla ne yonent bi ne yàlla ah damaa bëgg loolu ndax jaamu yàlla ba dee dem safara loolu musiba la di julli ba dee dem safara baaxul gëm la ba noppi dem safara baaxul mu ne ko am na de am na ñooñu mooy naafiq yi mu ne ko ñooñu dañoo bëgg yàlla dimbali ma nga feeñalal ma leen wan wan ma leen ñañ mu ne am na diina mooy ñi nga xamante ni doon la sa'yuhum seen yoon seen dox baaxul seen sëyru ci yàlla baaxul. yoon mën jël ci yàlla baaxul fil xayaati dunia ci àdduna yoon mën jël baaxul te ñoom xam nañ ni baaxul waaye fi ne nii corrompre nañ seen bopp ah nax nañ seen bopp ñoom laa wax de nax seen bopp ba gëm ne baax na <laughs> attention moom la sëñ bi wax sànq wala takunu kalladina nasullaha fa ansihumu anfusahum doo fàtte fàttaloo yàlla yàlla du la fàtte yàlla du fàtte kenn waaye dalay fàtteloo sa bopp fa ansihumu anfusahum ulaika humul fasiqun fasiq sax la leen yàlla tuddee ay saay saay ma nga kooku waxtaan woon nañ ko bu noppi na ngeen ma jégal nag ci waxtaan nañ ko bu noppi waxu yàlla nee na la ca gën a doy waar gën caa triste gën caa incompréhensible gën caa insensé yàlla nee na wahum ñoom yaxsibuuna ñoo ngay njor am nañ pas-pas bu wér ne annahum naka ñoom yuxsinuuna sunaa lu ñu def lu baax la hmm? léeg-léeg nga to ñu def waxtaan bu nag nga naan noonu sëñ bi ah ay waay waay sëñ bi ah, ah, ni nga waxee sangu ni man de li ma ko doon defee bokkul de te def naa ko sept ans yi nii te moom moo ngi jàpp ni sangu na normal ah suñ bi ni ma jàppewoon yëf yi du nii de ndekete damaa juum na yàlla ne waxum ñoom yaxsibuuna njort nañu annahum sunaha lu def lu baax la fekk ñoom yàlla nee na dal la saayuhum nee na yoo mën jël baaxul waaye baaxul waay yàlla lu ne baaxul baaxul yàlla moom yu firi laaj yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam du taxaw comme ci la ñuy fanaan ulaayika mu ne ko ñooñu tamit encore am nañ ay mandarga alladina kafaru ñoom ñoo weddi bi ayaati rabbihim ci alquranu karim ayaatu quraniya yi ak ayaatu kawniya yi yëpp dañ koo bañ xool nañ asamaan ne yàlla bind ko ayaatu kawniya yi xool nañ suuf ne yàlla bind ko ayatu kawn yi xool nañ jéeg ne yàlla bind ko ayatu kawn yi waaye kafaru bi ayati rabbihim ayatul quran yooyu tamit la wàccoon ca tawrat ak injil ak zabur ak furqaan bi furqaanu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bii ak alquran bu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bii ñoom ñëpp dañ koo wekk lu ñu wax ñu ne déedéet loolu dëgg oustaz bi dafay dafa tàng xol rek déedéet du dëgg yàlla neen fa xabitat amaluhum yàlla nee na seen compteur yu jub ju baax maa ko def zéro Hmm. seen compteur u jëf ju baax yàlla nee na maa ko def zéro zéro zéro fa habitat amaluhum hmm. inna alladina yagudduuna aswaatuhum inda rasulillahi ulaika alladina amtaxana allahu qulubuhum li taqwa yaakaar naa ca kaw am na lu mu waxaan wala tarfaxu aswaatakum فوق صوت النبي لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن صح أن تحبط أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون yàlla nee na képp ku ci wax ak Seydina Muhammad na nga wàcc sa baat ku ko ci deful dinaa jël sa contour yi ma def ko zéro laa ilaha illa allah dinaa jël sa contour yiw ma def ko zéro déglul alquran fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wasna pourquoi fala nuqimu lahum duñ leen taxawal yawma alqiyamati bisu daje ba bisu taxawaay ba wasnan balance waaw lu tax ñu leen di waaw ma ne eh balance pour lan pour peese ay jëf yow amoo jëf bu ñuy peese. parce que sa compteur def nañ ko parce que sa compteur waaw def nañ ko. zéro naa leer na yàlla nee na nag ok xam nga wax nañu ñan la wax nañu la muy jëflante ak ñoom la mu xiyaam waaye wax nañu tamit fa na zaalika ah mbir am na de ku def lii jazaa'uhum seen jahannama lañ jëm de moo tax yëpp am na fi saxar am na fi xutama am na fi ak ban ah xaamiya am na fi waaye ñun ñëpp dañuy bàyyi yëpp jahannama la jël xam nga lu tax lu tax ñu jël jahannama jahannama benn montagne la rek benn montagne yu xal la ah? garaaw jahannama xam nga sa sa loolu duma ko fi waxtaane parce que élèves lépp ñu ñibbi ko xam nga euh, juróom safar yi ma lay wax nii mooy xotama ak saayir ak saqar ak haawiya ak jahannama des na yeneen ñaar yaakaar na ah waaw juróom-ñaar la waaw dégg sa nee na baax na safara bu ci nekk ak ñoom nañuy nekkee seen biir am na safara yoo xamante ne dañuy lekkante rek ñoom am na sabar xam dañ leen di duma rek am na yoo xamante ni ay jaan ak ay jànqalaar ci jiib ak ay jësit yoo xamante ni dañuy toll ni Cees ñoo leen di lekk di war di warax di yàbbi rek mais jahannama moom benn c'est une c'est une gigantesque xam nga li mu bëgg wax moo ngi mel ni Cees Cees ci boppam nekk benn xal gase waaw jahannama mooy loolu jahannama noonu la mel gars yi yàlla na la yàlla nee na ñi def lii seen fay waay mooy toog ci jahannama waaw ñu ne ñu ne lu ñu def mu ne bi maa kafaru parce que wattaxasu ñu jàpp aayaat yi samay kaaw téef mooy ma waxoon kaaw téef yi zahir yi ak kaaw téefu alquran yi ruusu woon ko ay foofu caaw lii na moo tax jahannama laa leen di fay waaye bëggal na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne ko ñii li ñuy bon bon bon bon bon bon am na ci ñoo xamante ni kontaan naa ci ñoom te dinaa la wax ñan la mu ne ko ñan la mu ne ko inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu lfirdawsi nuzulan xaalidina fiha la yabxuna anha xiwala qul law kana albaxru midaadan li kalimati rabbi la nafida albaxru qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw jina bi mislihi ماذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ma ngoog yàlla ne nit ñii jahannama laa leen di yóbbu waaye am na ñoo xamante ni jahannama am na contraire am de ñu ne ko lan mooy contraire u jahannama mu ne firdawsi yàlla ñu fi yàlla yóbbu day tax firdaws fa la ñu yàlla yóbbu nekkati firdaws firdaws yi day tànn firdaws yi mooy huitième aljanna wala septième su la neex waaw ah, parce que porte yi mooy juróom-ñett day tànn ñeneen aljanna yi juróom-ñett la waaye porte yi moom juróom-ñett la moom day tànn waaw ah, firdaws nag moo gën a kawe soo demee biir firdaws yi nag quartier ba ci gën a naayet mooy illiyin fa la Seydina Muhammad dëkk yàlla ñu fi am dëkk yàlla ñu fa yàlla dëkkaleeg moom sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ci alxuraan ji ba tey de dama ko ma ci Seydina Cheikh ah déet alors Seydina Cheikh bala nga ko wax alxuraan nga ah déet déet ëpp naa de déedéet loolu moom déedéet déedéet alxuraan waxaat nañu leneen daraba allahu masalan lilladina kafaru waxu lilladina amanu de imraata nuuxin wa imraata luutin kaanataa taxta abdayni min ibadina salihayni waaye nag attention fa xaanataahuma walam yuxni walam yuxniya anhuma min allahi cheyan wa qiila wa qiila duxula naara maa daaxil xulaala waaw waslu bee tax nga ne wa qiila duxula fekk wa qiila ah, duxula naara du du wa qiila duxula annaara la waaw yéen ñaar dugg leen samara allah la yastaxi an yadriba masalan ma baxudatan fa ma fawqaha nee ngir nit ñi comprendre mën a topp Seydina Muhammad ba ba dem àjjana yàlla nee na exemple boo leen xalaat rek mën naa leen koo jox ñu ne ki mooy soxna Seydina Nuuhin alayhi salaam mooy soxna Seydina Luut alayhi salaam bokk na ci juróomi yonent yëpp doole Seydina Nuux yonent la borom cër la borom maqaama la yàlla da ma ngoog euh, euh, yàlla nee ñoom ñaari jigéen ñi kii di jabaru nuuxun ak kii di jabaru luutun dañoo nekkoon ci sama suufu ñaari jaam yoo xamante ni man yàlla maa leen baaxal taxta abdayni min ibadina solihayni samay ñaari jaam yu ma baaxal déedéet du nit ki dafa baax déedéet ku baax baaxoo ki baax mooy ki yàlla baaxal ndeysaan yàlla na yàlla baax fa xaanakaahuma ñu ñu ñu lan leen trahir leen ñu wor leen loolu mooy lan mooy la yent yàlla luux ak yent yàlla nuux gëmoon bëggoon ko topp ko nekk ca soxna yi gëmuñu ko woon kon dañ koo trahir dañoo trahir seen i jëkkër walam yuxniya anhuma min allahi shay'an te kat ba ñu demee ca kanamu yàlla wala duñ demee ca kanamu yàlla luut ak nuux duñ mën a seen jabar yi foofu dara hmm? wa qiila dañ leen di wax su ëllëgee yawmal qiyaama udxulaa dugg leen yéen ñaari saay-saay su jigéen fii annaara safara ma ab daaxilin ànd ak yeneen saay-saay yu góor yi du jigéen ñi waaw léegi yéen ci seen xalaat lan moo tax ma wax lii bravo bravo. bu fekkee yonent mënul dara njabootam foofu. dégg nga sëñ bi waxal waxal soo ma ni bu fekkee yonent mënul foofu dara njabootam. waaw ndax sëriñ par exemple dina ko mënal. jeex na. sëñ bi loolu nga wax loolu la. sëñ bi daal Nuux wax Nuux wax naa waxtaan naa la ci moom. mooy abul bashar assaani aadama mooy bàyyu humanité mais deuxième bàyyu humanité moom mooy Seydina Nuux attention moom la yàlla njëkk yónni ba noppi wax ko ne ko a attention Nuux borom cër la Seydina Nuux li ko yàlla tudd ci biir alquran kenn xamul nu mu toll ndax cëram ak maqaamam ak setam ak laabam na ngeen ko gëstu Seydina Nuux Seydina Luut yàlla nee na seen jabar yi safara la pembeen nee ma waaw bu dee jabar yonent mooy dem safara nag yow waxoo xam nga yow waxoo jabaru sëriñ waxoo doomu sëriñ waxoo rakku sëriñ waxoo magu sëriñ yow taalibu sëriñ nga xam ne day dem àjjana par force te sëriñ bala moo dugal taalibe bi day dugal ay jabaram man sama jabar dugal borom bu may dugal dugal samay doom dugal ba noppi soog a seet naan ana ana gaa ana ñoom du karat ñooñu waaw leen wax ay waxut mbooloo yi de loolu dëgg la de wallahi billahi tallahi du yërmande yàlla ne woon sënd fii ma jiitu leen ci billahi maa ngi ko gën maa bu gisoon bu buntu àjjana dama dama naan leen ni ñëpp kenn nooyee nga gars yi dañoo fekk su ko defee ñëpp gëm ba seen bët di a dret ma dem dugg ca wàcc leen loolay dëgg wallahi laa fi su ma duggee nag ba ne ca biir yooyu ma ne ah yàlla am na gars yi ma toppoon seeti am na ñu ma am loolu de ñu bëggoon affaire diine yii de ay affaire daayira yi waaye rek lañ bëggoon yooyu rek moo nekkoon si waaw loolu loo def ñoom daal baax c'est ça le problème non non non non non attention bu dee fay sidna sidna nuuxin nuux waxuma la sax jabaram mais doomam sax du danaa jël xëyrul bëri yëpp sax am na ci njabootam ñoo xamante ni dinañ aljanna te pourtant nee nañ ku gis yonent bi dem àjjana man leen waaw dëgg la gis nañu yeneen di waaye ko ñu gis Muhammad ibn Abdullah gis ñu Muhammad rasulullah Muhammad rasulullah ku ko gis dem àjjana waaye Muhammad ibn Abdullah déedéet mën nga ko gis dem ñu ñu yóbbu la ci septième saxaar yi la tax ko bokkuñu déedéet lii da ngaa nangu lii nanguwoo bii da ngaa gëm bii gëmoo bii da ngaa sopp bii soppoo bokkul ma nga loolu moo tax taalibe yi war a góorgóorlu def ndànk yeewu di gëstu di jàng di xam di jaamu yàlla di wéetal yàlla balaa dee dikk dama ne soxna yonent moo nga safara soxna beneen yonent moo nga safara doomub yonent moo nga safara bàyyi doxub yonent moo nga dem safara mbokki yonent ñoo nga dem safara yonent laa wax waxuma la wëliyu te ñoo yonent yàlla moo wax ne yonent la ñëpp xam nañ ne yonent la waaye wëliyu ku la wax ne wëliyu la ban fan lañ bind ci téere ne wëliyu la amul dañoo gis ay jëfam yu ne kii kat ragal yàlla la ku topp yàlla na ñu jàpp ne ku baax la te kat bari na ci ñoo xamante ni seen jëmm yi jëmm yi Seydina Muusa la waaye jikko yi jikko yi Firawna la yére yu correct la ñu sol di gëm-gëm lu yàlla di kaala woo ci wérdu yooyu te fekk ay tàbbi lañ seen biir mu ñu bëri na ci jaami koo xamante ni soo gisee Moussa la waaye soo demee ba ci biiram te jabaab bi rey la bokk ban bi ma yàlla na ci yàlla musal ma nga kon nañu bàyyi xel mbokk yi suñu digganteeg suñu bopp déglu leen nañu di bàyyi xel suñu digganteeg suñu borom nañu bàyyi xel bàmmeel nañu bàyyi xel yowmal qiyaama wallahi al azim yii ñu leen di wax ci télé bi ko wax ci rajo di ko wax ci jotaay yii di ko wax ci rencontre yi wallaahi du man maa leen wax loolu sëñ Mor nee na du dëgg kaay lijjanti àjjana lijjanti yoonu xam da ngay lijjanti fii dama ne soo demee fii war nga dem Saamet baa nga dem Rëbës dama ne sëriñ boo dégg taalibe ma nga ko te sëriñ si xamuñu sax ne seen taalibe yaa nga fa léegi sax saa nga fa faat sëriñ bi war a génn gën nekk sa biir loo xamal ni message yàlla la lu mu la bëgg a wax mooy dellu leen ginnaaw c'est un message à tout le Sénégal à toute l'humanité parce que bu dee kii war a raw mu moom la taalibe yi mu ngi taxaw di ko raw mu ak nattu gi la c'est un renversement des rôles sëriñ moom man ah, li ñu xam mooy xariba ah yow ah, ANACIM bi moom ci biir lan la dañoo tëj diw sëñ bi daal di woote ba mu ne alay mu tiise demal ca commissaire nga ñaan njëkk ñu bàyyi ko mais taalibe yi taxaw ne sëriñ bi lañ war a génne musiba am na. te bu dee fii la ci àdduna fii la ñu fii la ñu mel noonu yow ma la nu muy defee non attention waxuma kenn man dépassé naa loolu dama bëgg ñu yeewu laa wax ñu ubbi suñu bopp yi c'est un message yàlla moo ko wàccee ci asamaan pour nit ñi gis ko lu nekk yàlla jaar na fa nit ñi bañ na duñ dégg message mu dóor yat rëy waaye man am na ci mbokk taaliba yoo xamante sama tànk bi yaayam jël dem fii tribunal ñaan autorisation maa dara ceex gay ñii ñoo doon ànd te ñooñu man lañ yaakaar maa doon ànd ceex wax ko loolu du ma waxee dëgg da nga koy dëggal déedéet am na ñoo xamante ni non am na sëriñ yu am fit dañuy wax loo xam du dëgg xool benn taalibe bu ragal ku ni maxu wala mu dugaale nee li ma wax def ne dëgg la fekk du dëgg maak moom mii ñoo ànd dem seeti taalibe boobu wallaay Babacar waaw waaw mii daje naa faak may dem di seet koo xamante ne yow wax yaa woo man la yaakaaroo te man kat mii man mii man mi mu yaakaar baa ma koo gis damay dem fii ci ay samay morom yi jaam ñoo xamante ni du ma leen jàppee dóor leen bi ñu bëgg a dee ëppale wu ñu ma dara ma dara ma dem jël sama carte d'identité jox leen ñu bind ab benn këyit ne ma jox nañ la ko waaye heure sàngam nga fay dem soo fa dem doo soo fa demul heure bi doo ko gis soo demee euh, euh, trois minutes lan la may soo paree da génn dem sa yoon te amoo sax droit fekk ci biir cellule am ci ëtt ñu la ñuy génne ay banc fegal ñu foofu ay ay xeer xaw te ba mu ñëwee waxtaan nañ mu ne ma gaa yaa nga foofu de mu ne ma gaa yaa nga foofu sëriñ saa nga foofu billahi laa la wax lii yàgg na am na ñaari weer wala ñetti weer mu ne ma gaa yaa nga foofu ci biir ñooy jiite julli di ne ah, saa nga fa de ko loolu exemple yàlla li mu bëgg wax leer na mooy nit ñi nañu yeewu bu dee sëriñ si la ñuy denc foofu te mënuñoo génn waaw kaso bi yàlla ku fa dugg nag te kaso bi kat eh, xoolal régisseur bi du dara ci nekkoon sax jëlee nañ ko yóbbu fële ca àll ba bi doo gisee moog yéen a yam nit la comme yéen ay ponkal ñoo ko nekk rek yor seeni fetal taxaw ku bëgg rek ñu rey la te suñ la reyee kat duñ tëj moom ki la rey pourquoi parce que dafa nekk ci dans l'exercice de ses fonctions mooy lan ku génn ci prisonniers yi di jéem a daw rey ko mirador lañ leen tegal ca kaw ñu lay tiim di leen di la gis te doo leen gis. xam loolu exemple la mbokk yi waa jeunesse bi du ñu yeewu ndaw ñi doo leen yeewu doo leen jéem a bopp bëgg seen bopp bopp jéem a xalaat tuuti bàyyi dof ji dof dof lu ci mais nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi mbokk yi góor ñi nañ ko bàyyi mais jigéen ñi nañ ko bàyyi nañu bàyyi ñii. nañ bàyyi faux marabu yi nañ bàyyi charlatan yi nañ bàyyi caaxaankat yi nañ bàyyi musiciens yi mais dañuy faux mais dañuy faux xam nga ni jotaayu diine bu mënatuñ ko tàggat yeeg soirée mais c'est la fin du monde jotaayu diine mënu man talibé mënu ko tàgge rek mais góor ñaa ngi sëcc fii jigéen ñaa ngi sëcc fii ñoo ngi jaxasoo kenn wuru ja kenn toogu ja ñëpp nga tëb ñëpp ngay góor moo ngoog ku ci nekk am na ci ñoo xamante ni ci ruq ba di foorante ñee ñoo ngay doxal dara dem ci ruq ya ñee ñoo ngay dem am nañ ay nekk ci wet ja ñoo ngay sëy ñoo ku ci nekk moo ngay def comme ay mara te duñ joxee ñu ne science religieux la wala jàmm la wala takk saam yeneen bi la wala cant la wala ñaan la wala guddi àjjuma la loolu c'est petit pour l'islam non non non non non dañ ko war a ci suñu réew mii du du yoon waruñoo askanale Seydina Mouhamed fa yooyu rawatina loo dinaa ci ñëw léegi dinaa ci ñëw léegi ndax loolu ça concerne tout l'islam wax jooju ma wax ñëpp ko bokk tarixa yëpp ko bokk caaxaan yi dafa bëri foog yi dafa bëri jotaayu diine ay foo lañ ko def ay rencontre la ay meeting la ay meeting meeting waxuma meeting meeting mooy li politiciens yi def meeting anglais la ay lieu de rencontre la ñi bëgg guerre ñëpp daayee la dem ñi bëgg far ñëpp daayee la dem ñi bëgg dem ànd ak far dem defee dem naan daayee lañ jëm gàmm mooy kaay yàlla lañ waaw mais fuñ fuñ jëm moom laa lay wax déglu leen li déglu leen déglu leen li may feebar nañu ñëpp feebar nañu médecin yëpp dee nañu benn médecin moo fi des te boobu kat dafa am tuberculose su sëqatee wàllu la ko su naanee nga naan mu wàllu la ko su la su la examiner seet la wàllu la ko médecin bi dafa am gaal xam gaal mooy wagat dafa am cancer corps am na marasme am na diarrhée am na hépatite am na diabète ak ay maladies cardiovasculaires ba noppi boole de non non non non non non non leen déglu leen c'est sérieux li may c'est sérieux li may wax dama ne médecin bi juróom-ñaari feebar yu bon moo nekk ci moom mooy yi ma leen wax c'est des maladies contagieuses et des maladies mortelles à tout moment te moom moo fi li te te médecin am ko fi suñ ñëpp moo war a faju te kum fajul nga dee fuñ jëm loolu ça signifie que le monde est fini parce que parce que parce que problème bi mooy lan mooy démb fi mu daan fajee saafara ya fan daan fan daan saafara problème ya daan ko fajee feebar ya daan ko dindee kii ci ak tuuraange ya daan ko gindee nit ñi di leen jëkk ci saaral mustaqim di leen wan yàlla di leen wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen gindi di leen humaniser di leen socialiser di leen éduquer di leen discipliner foofu la ñu yàqoo léegi moom daa feebar moom ci moo gën a wér di ñëpp parce que sëriñ ba ñuy topp moom ci moom sëriñ ba moom sëriñ ba lañ a taara yi ci ko moom sëriñ ba laa moom lañ war a yóbbu ci daal di ko duma di ko yar di ko jàngal di ko teg yoon moom sëriñ ba te képp ku ko topp gën ko te moom xamul ni moom moo gën a soxla ñu yar ko ci taalibe yi attention lii mooy situation bu Sénégal mooy lii médecins yi ñoo gën a feebar maladie médecins yi ñoo gën a wér di maladie feebar yi moo ngi seen xol yi feebar yi moo ngi ci seen ruux yi feebar yi moo ngi ci seen xel yi mm-hmm. te benn bu ci nekk ci yi mën a tudd Seydina Cheikh radiallahu taala anhu wax nañu nañu xol cofeel moo koy dundal ruuxu leer moo koy dundal xel xam-xam moo koy dundal sëriñ bi mag sëriñ nag dégg leen baax li may wax sëriñ bi mag sëriñ mooy sëriñ bi nga xamante ni day fexe ba taalibe bi xolam cofeel fees ca ruuxam leer fees ca xelam xam-xam fees ca dell te ñett benn waru ci ëpp moromam xol bi du ci cofeel feesee feesee taalibe ba fokkat lay doon loolu am na war a amul am na taalibe yoo xamante ni correct yëngatu fecc lekk naan ruu gi ci leer bare ruu gi ci leer bare te àndut ak xam-xam àndut ak cofeel day ëppal day wax wax yu ëpp loolu am na wala amul da ngay dégg ay booy yu ndaw yi ay booy yu nekk seen di wax ci yàlla loo xam ne seen baay ñemew ko seen maam ñemew ko seen maamu maam ñemew ko seen sëñ sax ñemew ko ñu koy wax ci yàlla di fëgg seen i dënn man yàlla nangam man yàlla nangam ba mu ko gisee na waaw parce que ruu gi la ñu sol leer te xol ba defuñu ca cofeer xel ma defuñu ca xam-xam xam-xam tamit nga ko am waaye waruñu ëpp su xam-xam ëppee ci yow beew mooy koo dégg rek koy déglu doo déglu ci moom lu baax fiix nag saaxal nag damm naag damm nag xam naag xamul sëriñ su sole ci xam-xam kese te deful ci leer deful ci yow cofeel da ngay xam ngeen ne am nañu réew seen adduna yëpp mooy gëstu ku jàng ak ku jàngul ku xam ak ku xamul kuy sellal ak ku dul sellal loolu sa yoon tee ngaa fexe sell yow tee ngaa fexe sellal tee ngaa fexe jàng yonent nee soo demee bay xool bu nit ñi xoolal say ayib xoolal sa yos billaahi doo xoole sa yos waaw xoolal li lii wane ne nag yow matoo baaxoo sa lépp rafetul mooy ñeme def taat ne soo amoon benn cër benn mataama defal daat ne nga génn ndox ñemewu ko parce que am na yu ñaaw ci yow sa bind am na yu ñaaw il faut nga muur ko foog nga sàng ko ma moo tax dama koy rëppatal rek mu gaaw Seydina Cheikh nee na sëriñ bi mag sëriñ il faut que taalibe bi mu song xolam xam nga waxtaan yi bi ñu amoon temps dinaa jël xol jël ruu jël xel benn bu ci nekk moo wax leen nan la ko Cheikhuna Tidiane waxee ni noonu la ko sëriñ bi mat sëriñ di defaree taalibe bi nan la defaree ruuxam ba leer fees te dell leer gu set am na leer yu tilim xelam nan la ciy defee xam-xam xam bu bu xam-xam bu ànd ak ragal yàlla waaye xol bi nan la ci defee cofeel cofeel bu ànd ak ëppal damay jël rek ak xel mi. na Cheikh nee xol jullit boo gis am na juróom-ñaari poche yu ci nekk juróom-ñaari poche poche yu ci nekk Seydina Cheikh Ahmad Tidiane soo demee ci jawaahirul maani di ko fekk juróom-ñaari poche moo nekk ci xolub jullit bi xolub taay bi bi ñëw jokk ci yow juróom-ñaari poche moo nekk ci moom bala ngaa mat sëriñ da ngay fattar ñi juróom-ñaari poche yooyu alam alam yara alladina kafaru anna samawati wal arda kaanata ratqan fa fataqnaahuma waxul fa fatax dane fa fataq fatqun ak fatxun bokkul waaw kii xoof la kii xaal fa fataqnaahuma xoof la xoof kooku moom la ñuy wax ci yéen ñi jàng SVT le big bang big bang big bang ah luy big bang da ngay xam ne ngay luy big bang ma ngoog jërëjëf asamaan ak suuf dafa nekkoon benn buur comme benn ballon yàlla nee na fa fataqnahuma je les ai fait exploser sëriñ pire day exploser xolu taalibe defal ko fatxu ngir mu mën a am fatxu Seydina Cheikh nee na juróom-ñaari pax moo nekk ci xolu doomu aadama su juróom-ñaari xol ubbeekoo am na ngërëmul yàlla yàlla na ko yàlla defal dama koy lire rek ñu dem ba beneen yoon nee na bi njëkk pax mu njëkk mi am na benn wurus wu mag wu ca nekk wurus woowu nee na moo ngi tudd ak zikru moom la ñu wax jawharatu zikri kooku su nekkee ci yow ba mu ubbeeku sa adduna yëpp zikkar nga koy bëgg a def sooy sangoog sooy lekk ak sooy dund sooy deeg sooy raxas soo merek soo kontaan yëpp yow jàpp nga ne zikkar rek moo mën a defar adduna ndeysaan boobu yaakaar naa ne xam nañ ko du dëgg ñaareel bi mu ne mooy jawharatu shawqi nee na deuxième xol poosu xol nee na am na benn wurus wu mag bu fa nekk wurus woowu moo ngi tudd euh, cofeel la moom it cofeel la waaye cofeel bii bokkut ak mahabba bokkut ak xubb parce que sooku day ànd ak namm xam nga léeg-léeg bëgg nit te doo ko namm mooy su ñëwee baax na perturbé wu la dérangé la bokkut ak ki nga xamante ni da nga koo bëgg ko sopp ko ba noppi boole ci ko di ko di ko namm Cheikh nee na deuxième poche bi mooy poche nam mooy yow da ngay fexe sax da ngay pere sax pour dee fekk yàlla ndax cofeel bi nga am ci moom sëñ bi nag Cheikh nee na juróom ñetteelu jawhara bi mooy almahabba nee moom mooy euh, jawhara bi nga xamante ni cofeel moom ngay am ci yàlla ba nga xamante ni yow da ngay gërëm yàlla ci lépp lu yàlla dogal da yow yow dee moo lay gënal mooy yàlla amma alxaraamu fal mamaatu duunahu kooku waxtaan fekk boppam la ñeenteel bi mooy jawharatu sirr moom la ñu wax wala mbóot bokk mbóot diw dafa am mbóot Cheikh Tidiane am na mbóot yooyu dafa da ngeen koy dégg ok mooy jawharatu sirr jawharatu sirr nag Cheikh nee na gaybun min guyubillah mu ne kaw téef la ci kaw téefu yàlla yi faggu téefu faggu téefu yàlla yi faggu téefu yàlla yi hmm. mu ne foofu loolu nee na xel mënu koo jàpp mu ne jàmm bi su su suñu suñu fatternee xolam ba jëw waratu sirri génn ca moom mu ne su boobaa moom ah léppam lu muy def yàlla rek a tax mu koy def mënatul tricher mënatul nekk hypocrite mënta nekk naafiq Seydina Cheikh nee na bi ci topp mooy jëw waratu ruux ñeenteel juróomeelu poosu xol Seydina Cheikh nee na mooy jëw waratu ruux mu ne jëw waratu ruux nag nee na su ko yàlla fatternee sa ta taalibe bi du jëwartu ruuxam fàttar ñi ko ba mu génn mu ne su boobaa sama borom lépp lu nekk ci àdduna da koy wan xaqiqa ba attention loolu dafa garaaw mooy dañ lay muril lay wan lépp da ngay xam luy dee xam nga ñun ñi xamuñu dee dee dafa am me dee dafa am tamit beneen dee dafa am dund dafa am lekk dafa am naan da am lan mooy dee lan mooy naan ci digg digg lan mooy lekk ci digg digg lan mooy yonent bi digg digg digg déggu Cheikh na Ahmad Tijaan lu mu wax wal yaaquutatil mutahaqiqa su ma ci duggee sax foofu laay foofu laay jàng ndeysaan da ngay dem ba découvrir yonent bi dans dans sa sublime splendeur ndeysaan waaw ci ci matam nag ci matam waaw moo tax jëwut moo tax jëwut jamaat yii mi jëwut jamaat jëwut jamaat moo tax mu gaaw saa day wane action yonent bi saa Fatiha dafay wane ay réalisation yonent bi injaazatam lay wane alfaatixi alxaatimi annaasiri alhaadi ay jëfam la waaye jëmul kamaal meloom la moo tax jëmul kamaal muy jëmu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salaat faate nag mooy jëfu yonente bi waxtaan wi waroon naa yaatu ba moo mën a dugg foofu billahi waajaloon naa ko ci yaquutatil mutahaqiqa nga xam ni ah waay waay waay waay si si Cheikh Tidiane ndeysaan sama waay ndeysaan moom juróome juróom benneen ba mooy jawharatul maarifa aha loolu gars yi war nañ ko dégg yow da ngay judd rek daan ne maarifa te cheikh nee la al zikr al shawq al mahabba al sirr al ruuxu maarifa soo ko yow nga koy ne maarifa maarif laa man aarif laa aarif leer lay dundee bu nuyu état bi tëb état bi yëpp taxaw ne léegi aarif laa yow koo dem demoo benn te Seydina Cheikh nee na radiyallahu taala anhu da ngay dem ba xam baqaawu ak fanaawu lan mooy baqaawu lan mooy fanaawu lan mooy saxwu lan mooy maxwu lan mooy saxqu lan mooy maxqu lan mooy fanaawu lan mooy fanaawul fanaa yi kooku soo demee jawaahiru maani di nga fekk juróom yi yi ma limal yëpp ay tur yoo xamante ni seet na Cheikh nee na dafa bokk ci maqaam yi nga xamante ni ci soobu yoon yàlla doo góorgóorloo di nga mucc dund yii di nga ko mucc di nga ko mucc dund yàlla dund lool juróom benneel ba nag mu ne mooy jawharatul faqri mooy jeexal jeexital ba jawharatul faqri mooy wurusug yëg ni yow doo dara amoo dara yow faqir nga jëm ci yàlla Sidna Cheikh nee na loolu du ñëwee mu ne dootul yëkkati mbaggam dootul réew dootul beew dootul xàmmee ku ko may ñaari junni ak ku noppam dootul xàmmee ku ko bëgg ak ku ko bañ dootul xàmmee guddi ak bëccëg dootul xàmmee zaahir ak dootul xàmmee lu neex ak lu naqari hmm. dootul xàmmee góor dootul xàmmee jigéen loolu moo tax soo def fuqaraa ilallah yaa ayyuha antumul fuqaraau ila allah te gis nga alfaqru mooy juróom-ñaareelu maqaama bi xam nga loolu war soo amee maarifa can fa da soo amee maarifa ba noppi da ngaa war a wàcc ci martabatul faqri wala nga yéeg boog ci martabatul faqri bu la neex waxal soo ci yéegee da ngay da ngay mujjee yow démb da nga doon fëgg sa dënn di perturbé di sikkar rek di coow di wax tey jii ñu ñëw fekk la nga ne yàgg ah sëñ bi lan la ah dara jàmm alhamdulilah dafa nga fee ñëw nga fii ñu bari nag suñu jeunesse bi dañoo dem jéem a yéeg ca martaba maarifa càng fa ku jàng ci maarifa nag da nga àll torox da yàqule parce que di nga a ah, te xoola fanaaw bii leen fanaaw fanaa mooy àgg ci yàlla jox la jeex yàlla da ngeen koy dégg fanaaw du passé ñaari fan sëñ Mor leen ko wax xaalatul fanaaw du passé ñaari fan fanaaw du passé ñaari fan rek caay kaay la fanaaw du passé ñaari fan benn fan la beneen fan wa nga nekk nit te am na suñu bëri xol benn fanaaw jàpp leen dañoo def ay mbir ci seen bopp ba gis ko mooy li ma leen waxoon sànq dañoo gëmloo seen bopp ay mbir ba gis ko di dundloo seen bopp ay état ba dund ko mais taxul yow ba dund ko am na ñoo xamante ni ñoo ngi ci toog te seen xel yëpp moo nga Europe est-ce que loolu ko yaa ngi yaa ngi Europe ah ni ko Europe waaye sëñ bi garab kenn du ko xool mu ne saafara mënul nekk garab des koy des koy naan moo loolu moo tax Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu wax ne inna rabba subhanahu wa taala yuxbadu laa li xaradin bal li kawnihi ilahan yastaxiqu aluluhiyata walibadata li zatihi taala wa lima huwa alayhi min mahamidi alsifati alaliyati walasmai albahiyati wa hadihi alibadatu alulya wa kaza alcheikhu yusxabu laa li garabin bal li tajdibahu muwalaatuhu ila wilayatillah boo demee ci jawahirul maani ko fekk wax ji li ma leen di wax nii jé du ay waxu dama ko dégg fii ak ay déedéet ak sa wax sooy xalaat waxi Cheikhuna Tijaani la lii Cheikh Tijaani ko wax soo demee jawahir bi nga ko fekk Cheikh nee na inna rabba naka borom bi subhanahu wa taala tut naa selleteem ak kaweem yoxbatu déet kay jaamu déglu déet kay jaamu laa li xarabin du relation commerciale du amoo looy laaj sa diggante moom ak ak moom amoo loo ko war a teg amoo benn a teg yàlla bal li kaw nii waaye ko dogee jaam moom yàlla li kaw nii ndax li mu nekk ilaahan dip yàlla yastaxiqu bu yeyoo ul al uluhiyata nekkuk yàlla wala ibadata ñu war koo jaamu li moom yàlla subhanahu wa taala kese walima huwa ak li nga xamante ni alayhi nekk ci moom min mahamidi sifaati ci ay jikko yu rafet ci ay melokaan yu rafet wala asmaa yu bahiyati ak ay tur yu kaay wa haadihi Cheikh Tidiane nee na wa haadihi li ma leen wax nii al ibadatu mooy jaamu yàlla al ulya bi gën a kawe attention dégg dégg dégg leen wax waxu Cheikh Ahmed Tidiane dégg na Cheikh nee na lii moo war a tax ñu jaamu yàlla yàlla kenn waru koo jaamu parce que da ngaa bëgg ceeb wala da ngaa bëgg nangam da ngay dugg xalwa pour am nangam wala ngay def ay dog pour am nangam cheikh nee na déedéet yàlla da dañ ko war a jaamu di ko jaamu loolu moo tax dog booy mën ci def ci tariqa bi waxuma rek yeneen de yeneen moom mën ngaa def say ñaan ak dugg xalwa mais tariqa bi ci jaane amoo droit def benn dog ci laazim ak wasifa xadratul juma ak euh, euh, euh, ahda kii al awraad al ixtiyaariya lu mel ni sayfi yu xizbul baxri xizbul mugni musabaatul asr yaa man azhara al jamila xutul qulub yaa xutul xataaya fatixatu binnatil ismi dawrul axla dog yii yëpp ma leen tudd nii dog yii ma leen tudd ak asbaab idrisiya dog yii ma leen tudd yëpp Seydina Cheikh nee na autorisé wu benn taalibe mu koy wut mu koy jàng ngir wut ci dara loo koy defee da ngay wax ne allahuma inni nawaytu an ataqarraba ilayka bi tilawati hada hada duaai wala hada alwirdi wala hadihi alwazifati wala hadihi alhaylalati wala hada duaai buy sayti yu wala yu demee noonu looy wax bi niyati taabudi lillahi taala bi niyati taxasun bii bi niyati taxsil jamia ma lahu min alxalaas moom jeex waaye waaye amul dara loo ci sàkku ci adduna way ci àllaaxira lu dul jaamu ko yàlla parce que yàlla dafa yeyoo ñu koy jaamu loolu moo tax dogu tarixa bi soo paree yonent bi nee na pour cheikh nee na ñu sax pour ngeen bañ a dugg ci benn problème soo leen paree bu leen ci nekk di indi ay benn problème wax yéen xam nga lan moo la laaj wax wax leen hadihi hadiyatun bi fadlillahi minna ilayka ya rasul soo waxee loolu soo wasi fa jeex na ñaani pour yow la mais tarixa bi nit ñi def yëpp cheikh nee na bu ci kenn wut dara ñu ne ko waaw wax nañu yàlla ni ñu koy jaamoo waaye sëriñ nan la ñuy ànd ak moom déglu leen monsieur le chef mu ne wa kaza ak cheikhu naka noonu sëriñ tamit yushabu def nay ànd ak moom laa li xaradin du déedéet da ngay tàkku ci moom dara bal li tax ngay ànd ak sëriñ li jënd bahu ngir mu jëñ ko ngir mu puus ko ngir mu avancer ko ngir mu yëkkati ko fii yóbbu ko fee ci lan mu waalaatu ànd gi mu ànd ak sëriñ bi. ila wilayatillahi ba mu méngoo ak yàlla moo tax soo jàngee jut jàngoo téere yëpp doo jàng ibnu Ashir ca feeba ñoo ngi lay jàngal buntu tasawuf lu la yox foofu yashabu shaykhan aarifan masaliki yaqihi fi tariqihim mahaliki yuskiruhu llaha ida ra'ahu wa yusilu labda ila mawlahu mooy loolu Cheikh Tidiane wax nee na sëriñ da ngay ànd ak moom pour lan mu moom ànd ki nga ànd ak moom nga mën cee am wilaya mooy nga ànd ci ak moom ànd nga dem ba àgg ci méngoog yàlla yàlla méngoog say mbir mooy lan nga àgg ci jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu moo tax wax ji mooy conférence bi waxu Seydina Cheikh bi tax mbokk yi ma bëgg ñu def sunu alaaka yëpp ñu def ko alaaka ilahiya te bañ koo def alaaka tijariya moo ñu def ko diggante boo xamante ni mu nekk commercial ñu def lépp ngir sopp yàlla sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikhul Tijaan radiyallahu taala anhu day mu digal mooy ñu jaamu yàlla jaamu yàlla gi na sell nañ ko sellal dem jàkka ja julli ji ca mbooloo ma wusi ca mbooloo ma wérdu sa salaatul fatihi yéene ñëpp jàmm wax ñëpp jàmm defal ñëpp jàmm dox ci jàmm wax lu baax def lu baax loolu mooy njàngaleem Cheikhuna Ahmad Tijaani te ñi nga xamante ni ñëpp doon nañ Cheikhuna Tijaani radiyallahu taala anhu muy doonu zahir ak doonu baatin kenn ku nekk ci ñoom soo gëstoo seen dund doo ji gisul dul dem jàkka julli ji dem jàkka wasifa ji def lu baax wax lu baax seen nag mosuñoo sàkku dara mosuñoo sàkku jinne mosuñoo sàkk rab mosuñoo sàkku rawaan mosuñoo sàkk dara dañuy toog di jaamu yàlla ba yàlla dikkaleen gis nga te yàlla du la dikkalee yàlla su la nangulee yàlla su la gërëmee mais jaam yàlla yëpp ñëw si yow mais dem di wuti jinne wala ngay wuti ay nangam wuti wuti ay baraat ma ne loolu soo ci duggee da ngay jàng dootoo dem Seydina Cheikh nee na bàyyi leen jinne yi ngeen jaamu borom jinne yi kuy borom jinne mooy Allah loolu moo tax tariqa bi mu jëf ci par force heure boo xëyee mun la defal laa ilaha illallah téeméeri yoon pour lan la pour fàttali la ne yàlla rek a fi nekk su ngoonee mun la defal téeméeri laa ilaha illallah pour wax la ne yàlla rek a fi nekk su fajar jotee mun la defal téeméeri laa ilaha illallah pour wax la ne yàlla yàlla rek a fi nekk su ngoon jotee mun la defal téeméeri laa ilaha illallah pour wax la ne yàlla rek a fi nekk su àjjuma jotee mun la jëlal une heure de temps ngay wax laa ilaha illallah pour wane ni yàlla rek a fi nekk waaye nag bul fàtte sama soppi ba muy sëriñ naa moo su xëyee mun la julli ci yonent bi téeméer pour wan la hmm. ne yonent bi rek a fi nekk su ngoon jotee mun la julli ci yonent bi téeméer pour wan la ne yonent bi rek a fi nekk su suba jotee mun la julli ci yonent bi fukk juróom fukki yoon pour wan la ne yonent bi rek a fi nekk julli ci yonent bi fukki yoon ak ñaar pour wan la ne yonent bi rek a fi nekk su ngoon jotee mun la defal loolu mbur wan la ne la ñaar rek ñoo nekk ci kaw suuf mooy yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy lan ñu jaam yàlla wéetal yàlla topp yàlla te bañ koo bokkaale dara li ci def incha allahu mooy wax leen ne leen képp koo xamante ni sëriñ nga ci jamono jii li la war mooy nga fexe xam xam-xamu mag ña ak seen i may ak seen ragal yàlla waaye nga boole ci nag xam li xew ci àdduna bi gëstu jàng seet lu nekk nga gëstu ko ba xam ko sinon taalibe yi ñoree na dugal na ci ay détails perturbé la yàq la kon sëriñ perspective am mooy la fexe ba fii du nax ay taalibeem waaye su ëllëgee yow ma xiyaama tamit su dajeeg yàlla durus yàlla ci yàlla boole bi ci def ñoo ngi ci weeru isra wal mi'raj ñoo ngi leen di dénk julli mbokk taalibe yi ku dul julli soo dee safara nga jëm ku dul julli soo dee safara nga jëm ku dul julli soo dee safara nga jëm kenn mënu la ram yonent du la ram du la ram xutbu du la ram borom xam-xam du la ram kenn mënu la ram kon mbokk yi nañ góorgóorlu ndax ju góor ñi jullituñu jigéen jullituñu bi ci des jigéen ñi na ko bàyyi xel te bàyyi loo ko xel seen i bokk taalibe bàyyi ko xel seen bokk jullit fexe leen ngeen góorgóorlu ci fay seeni bor weeru koor dégg naa keroog bu may dem ci jàkka ja yàlla seede leen jéppi leen euh, ma gis leen ñuy waaxut dem kenn ki ko waaye man de am naa fukki fan ci weeru koor yi kii na ko eh yow yaa ko tal yàlla fay fayanteeg moom yàlla day kii ba ngay fayanteeg moom xoolal loolu loolu musiba la yow da ngaa da ngaa da ngaa leblanteeg yàlla ba koy fayanteeg moom koor gi pour yàlla la xam nga loolu yére di ko la am na ma romb keroog bi dem ja dem naa bay bëgg a wax ak ñoom mais damaa mujj tuufli ci seen kanam billahi ndax jëpp leen bañ seen ci ko xoolal loolu fay leen seen boori boor yi dimbali leen seen mbokk yi ngeen dëkkal ñu bàyyi xel seen boori koor nañ ko bàyyi xel loolu dafa am solo li ci def nañu bàyyi xel pom yi pom yi yàq na réew mi pom yi yàq na réew mi te def nañ lu bon fan yi El Hadj Abdoul Aziz faatu na fi kenn deful ko deuil national 14 septembre 97 El Hadj Mouhamed Ndieguene faatu na 14 kenn deful ko national benn waa joo xamante ne ay kawar yu tilim ci boppam du julli di wóor weddi Seydina Mouhamed ci dundam ba dee daan jël ab def ci ngelaw mu koy topp di ko dóor ba dee mu dee ñu bàyyi ko. ay fan daanaka semaine def ko ci ay avion gëj a gëj ko indi sëñ xalifa nee na ma néew bu gën a sonn kii mu koo gis néew bu sonn la néew bu sonn la classé ko kii ko xot ci biir bi def ci ay affaire gàddu réew mi yëpp réew mi yëpp réew mi yëpp ñu ne ah, ah, ay hommage national loolu pour la loolu lu ñu bëgg a wax gis nga pour wan na seytaane ni mu amee doole te ñàkk ko ci saa si yaa ngi gis footballeurs yi théâtre kat yi musiciens yu bon yi fecckat yu ñàkk teggin yi jigéen ñu yiwét yi ñu kenn ku ci nekk naan ah dañoo war a reconnaître bala ñoo dee parce que nangam ak nangam suñu dee war nañoo am hommage comme ñu waaw waaw kii dee na ñu defal ko lii ñu ne suñu dee dañoo defal réew mi ñu dañoo dañoo président daf ñoo war a recevoir wax ñun nangam nangam nangam pour wan waa jeunesse bi ne leen ku bëgg ëllëg ñu defal ay hommage national da ngay dem nekk star baa nga nekk footballeur baa nga nekk fecckat baa nga nekk musicien dañ leen di nax gis nga hommage national yu neex du tee ñu dugal la ci biir maa la ko wax suñu mor leen ko xam nga lan mooy lan mooy hommage national yaa layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin dugg aljanna mooy hommage national te bu dee hommage national dañ def sax am na ñu ko gën a yeyoo ñii ñu koy defal Senghor kuy Senghor kuy kooku daan taxaw nangam te kooku daan xas nit ñi ñuul ñi rek fu mu toll ban négritude taxaw loolu benn négritude négritude ko ko taxawal ci kaw suuf mooy Cheikh Al Hadj Omar Fouti kooku mooy le centre de la négritude ko daal damay sa Elimane Siri Samba Ali Mokhtar kooku moom mooy centre de la négritude bu dee fii Sénégal moom la Sénégal laa parce que keneen déglu leen léeg ñu naan diw moom la waaw diw moom la waaye nag am na ko ko njëkk a nekk du gisu ko sax sëriñ boo mën ci wax ci réew mi ne moo représenté négritude bi Sénégal juum nga Cheikh Omar nga wax parce que kooku Cheikh Omar moo ko mat mat bàyyam Cheikh Omar la soo demee ci monde noir mooy Afrique noire ki taxawal négritude mooy Seydina Bilal ibn Rabah fi tasu leen ci Bilal Bilal xanaa xamoon ne ni ñu ñoo ko teewal ci kaw suuf ni ñuy màggalee Cheikh Omar ak Cheikh Ouna Tijaan yi di leen màggale noonu Bilal Bilal ñoo ko représenté ci kaw suuf maa ko wax Bilaal Bilaal ibnu Rabaah sama waa jooju jàmbaar jooju ndeysaan xool ko rek xool Bilaal Bilaal moom la yonent yi daan yónni ci ay soxnaam Bilaal moo daan moo daan yor lépp yonent ci poqutaanam poqutaanu noir ba moo ko daan bokk ci xool muuru la daan bokk ko ci poqutaanam Bilaal di ko yóbbul Seydina Muhammad Bilaal moo daan jox Seydina Muhammad soow wala meew waaleykum salaam damaa sedd sama xol. yàlla na yàlla kontaan damaa kontaan billaahi. jërëjëf barki Muhammad damaa kontaan. sallallahu alayhi wa sallam. man su ma ma changer sama bopp. billaahi bu changer sa bopp. santal yàlla man damaa rëccu li ma jàngul alxuraan. allahu akbar. bu doon tey damay jàng alxuraan. barki Muhammad. membre daayira bi ma ngo kon Bilal Ibn Rabah mooy centre négritude nañ ko bàyyi xel keroog wax naa leen ca gurdu ba ba mu noddee noddam ga day sax dem na jamono jamono bu yàgg dem dem Seydina Abu Bakarin Siddiq ne ko ne ko dootuma noddal kenn ci kaw suuf yonent bi faat na mu ne ko mu ne ko dootuma nodd mu ne ko waaye léegi nu ñuy def mooy ne ko damaa bëgg nga may ma ndigal ma jël jaasi ji dem xeexil l'islam ba dee jot ma dee yonent bi moo ko feeñu ci fii ni ko Bilal Bilal sori nga ma ndeysaan noir ba lay waxal de Bilal sori nga ma waaw Bilal waaw Bilal lu xew ko wax ci géej gi Bilal daal di yeewu rek ni bëri song yoonu Madinatul moo ngay waaxu moo ngay rëppatal di daw di ñëw ba yegsi bi mu fanaanee bi mu fanaanee ba fajar jot fajar Bilaal ibn Rabaax moo ngoo daal di taxaw ci kaw minbar ba allahu akbar allahu akbar Madina yëpp dana giri boobu nga dégg ñëpp yeew ah ndax yonent bi dafa dekki kooku baatu Bilaal la de sidna Xuseyn daw sidna Xasan daw waa kër yonent bi fàq yaakaar ne seen maama jub mu noyyi ashhadu an la ilaha illa allah loolu yëpp yow ah mbir am na mu ne ashhadu an ba mu ne ashhadu anna muhammadan rasulullah dëgg mu daal di jooy Madina yëpp ànd ak moom di jooy ndeysaan ndeysaan gaa yaa ngay jooy mu mel ni yéen di teel a xaar ñëpp di yuux di jooy mu doon ashhadu anna muhammadan rasulullah ñëpp ñëw di jàkk ja talaata kenn ñëwul. parce que ñu ne woon ñëpp ñëw nañu. hayya ala salaa ndeysaan hayya ala salaa ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw nañ bàyyi ko mu yàq waxtaan bi wallahi laazim waaye dafa baax kon nañu fonkaat suñu gars yooyu nañu xamaat suñu bopp ñun suñu exemple du ñooñu ñii ñuy wax ñëpp du ñooñu du Montesquieu du Euh, divergé baaxul Victor Hugo baaxul Karl Marx baaxul baaxul Lénine baaxul Mao baaxul Heidegger baaxul baaxul Schopenhauer baaxul Eisenhower baaxul Nietzsche baaxul ñun ñëpp baaxul ki baax mooy Seydina Mohamed ak ku taq Seydina Mohamed ko defee kon yàlla ñu yàlla dimbali doole xéewal doole sutura yi doole teraange bi jaay Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yàlla tey dana ni euh, wallaay li ñu préparé bari na wallahi alazim moo ngi nii yàlla seede na loolu wallahi alazim lii yëpp ci liggéey bi la bokkoon ndax respecté rek jotaay bi xam tamit euh, li ngeen li ngeen li ngeen li ngeen di taxaw lu mu doon ci yàlla ci yonente bi salaa rek moom moo tax kon nag yàlla ñu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla dimbali bu baax doolu sutura yi xale yi nañu yeewu ñun ñëpp ah nañu yeewu ñun ñëpp bu kenn dofati bu kenn réerati taalibe yi ñu góorgóorlu ñun ñëpp sëriñ si tamit ñu góorgóorlu dimbali taalibe yi maam alaaji Maalik nee nañ wa taalimuhum fardun walaw bi isharatin wa illa alayka lismu yowma liqaa'i kifaayatu raahidin nee na ku am sa taalibe ko jàngal soo ko mënta jàngal war ngaa fay ñu leen jàngal sinon yowmal xiyaam la taaj laaj la seen tay taalibe ndax jàngaloon nga waa waaw nag bu dee sëriñ ba jàngul nag sëriñ ba xamul farata xamul sunna xamul bu tooy xamul boobu xamul waaw xamul siis xamul zaahir xamul li mu xam rek mooy lekk ceeb hmm, nelaw jàpp ne liggéeyu ndeyam la jàpp ne barke baayam la barke jàpp ne sëriñ ba ko defal sëriñ ba su ko defalee tamit defalu ko ko ci alalu baayam alalu islam la ko defale hmm? yooyu nañ ci bàyyi xel sëriñ bi li muy joxe moomu ko hmm. dama ne sëñ Muniru Njëgeen doo demee ca moom loo koy wax may ma wér nga koy wax may ma wér li muy may dañ ko ko mayoon moom alaaj mun jigéen ak ko mayoon kon kañ moom ko te du la may wér jeex na am nga wér hmm? ko jébbalu ci moom tamit ah lan mooy jébbul wax ma leen ko woon keroog ca tuuru ndagu ba jébbul mooy lan tu nafsi maa ngi jébbale sama bakkan mooy sama bakkan bu tilim bu salte bu bon bi sama bakkan bu bari bàkkaar bii jébbal naa la ko sëriñ bi ngir lan nga raxasal ma ko ba mu set eau de javel ko fóot ko ba mu set laabalal ma ko delloo ma ko loolu mooy jébbal naa la sama bopp ñoom ñu bari fi ne jàpp nag ni jébbal naa la sama bopp nag mooy yaama moom su may dund su may dee du dëgg ñaata sëriñ leen tëj ndax dañoo dóor seen taalibe suñ la jébb suñ la jébbaloon seen bopp nga moom ko duñ la tëj ndax dóor bi nga leen dóor moomoo ko bakkan bi lañ la jébbal pour nga raxas ko pour nga laabal ko soo ko mënta laabal yow xoolal ñaar moo ci am sëriñ bi na désengagé wu nekkatuma sëriñ taalibe bi tamit boo xamante ni jot nga ci sëriñ nga xam ni matul sëriñ xàccal xam nga xàcc maa bëggoon bëggatuma génnal bul ñëpp bul ñëpp bu leen yàq seen ko topp nit ngir yàlla nañu yàlla dimbali waaw doolu sutura ngeen góorgóorlu bu baax ngeen ànd te yàlla tax dégg ngeen sëñ xalifa jox na leen ay nasaix ñu dul jeex sëñ Chérif li mu wax moom moom moo ma ubbi orientation yi mu leen jox billahi moo gën enveloppe bu cinq cent mille francs góorgóorlu leen ngeen jàng ngeen jàng année scolaire bi métti na xam naa ko de élève laa woon comme yéen Chérif wax na leen ko Chérif wax na leen ko ñu bëri jàpp na ne daayira ku ci dugg yàqu na sa njàng yàqu na man bi may def terminal ma wax naa leen ne leen cinq cent personnes daan nañ ma déglu ci diggu lycée Malick maa jël premier terminal premier semestre deuxième semestre maa jël premier bac d'office la xam nga lu tax loolu sama njàng xam na lan moo tax ma ma am loolu su ma jàngaan ba pare ba war a tëdd damay dolli deux heures de temps pour daay rek deux jàng parce que su ma échoué ñu xas l'islam su ma échoué ñu xas tariqa tijaniya su ma xëy échoué ñu xas daayira bi te bugguma ku xas sama daayira bugguma ku xas tariqa tijan bugguma ku xas l'islam di ko jaare ci man moo tax ma daan jàng bi bëgg a dee sentir bii nekk wuti ko ñoom su kay ni falan falaa daan dem di jàng ji terrasse bi ci kaw terrasse bu maaraaj bi falaa daan yëpp jàng ji quatre heures du matin musuma fekk ci lan su ma xëyee nag samay bolok laay sol jël samay kay bi ci biir da ngay jàpp ne ma jàng dem leen lycée ngeen xool samay relevé moo nga foofu sixième ba troisième tableau d'honneur laa daan jël te yàlla dimbal nañu insha allah dem nañ ba université yàlla seede nañu première année moyenne seize la am ñiy jàng université xam nan moyenne seize xel nangu ko sax far ñiy jàng université xam nan ni seize sax na nangu ko xel soo ko waxee danaa la kii day kan moyenne seize la am seize moyenne laa la wax waxuma la nopp laa la wax dama waroon def pour l'islam pour kenn bañ a yëpp diine jaar man yéen tamit loolu la ñu Chérif wax dama bëgg mu leer li Chérif wax bu kenn jaar ci yéen soo leen doog dofloo nag di nekk fii di wayaka ci karaka def ay ay daayira di waxtaan fii ba noppi ngeen def examen amoo leen ay examen yu baax ñu def compo amoo leen not dama ne benn élève dootul am pas-pasu ñëw ci daayira bi seen papa yi dinañ leen wax na leen bàyyi leen daayira bi baa ñu dàq leen baa dootoo leen am ndékki dinañ leen indil ay problème seen biir kër sagal leen l'islam bi sagal tarixa bi ci njàng góorgóorlu leen ngeen di teel a jóg di jàng bañ a jàngantu di teel a di teel a jóg di teel a tëdd bàyyi ci taalibe yëpp ci sopp yëpp kon loolu ay nasaaleex la yoo xamante ni ñii am na fu ñu waxee waaye ñun it am nañ fu ñu a waxee parce que fii rek Ousmane Ngom gii lañ amee suñu béykat dem ñu ba ñu dem Maroc ba am li licence donc li ñuy wax xam nañ ko bu baax nous sommes des produits de donc moo tax ma wax leen lii loolu xam naa bu baax dina ah problème boo leen am dund naa ko sama bàyyi ami di ma jigéen daf maa mayoon benn yére bu muuf mais yan billaahi laa wax bi ànd ak bi di jeex yére bi dafa mujj a weex billaahi laa la wax xam nga lan moo ko weexal naaj bi naaju dem lycée billaahi tax ma moon damay tur yére damay toog ba tey jublu bi ci ci benn di ko sol yàlla seedeen dafa mujj weex ndax naaj jàng leen jàng su ko defee yi ci des yëpp amul benn problème yàlla defar na lépp lépp mat na ñun amul luñ fi mën a yokk sama yo yi may wax nii lan wax lu mu xumbal xumbal lu mu ñàng ñàng dafa naan yàlla nee na kon kay waxuma fi dara lu mu wax ji nee na dama naan yonent bi nee na kon kay waxuma fi dara lu mu wax wax ji tàng tàng dama naan cheikh nee na kon waxuma fi dara de man lu ma fi wax dara damaa jottali rek pour wax la ne man aw ma xam-xam aw ma tuus ñun amuñu luñ mën a yokk ci diine ci amuñu ñun ñoo yokk kon loolu jàng yëpp élèves yi ko defee incha allahu dina baax ngeen jàpp seen bis bi fonk ko ko defee incha allahu li ma leen wax dina am yàlla dina ko yëkkati foo leen ko fooge woon suñu xalifa ah sant nañ la bu baax njëgën yàlla na yàlla doon li xéwali barakallahu ah, ñun yàlla dimbali nañu lii macha allah yàlla di yàlla dimbali nañu ba mën nañoo dégloonte te am na am na borom xam-xam yoo xam ne déglu kenn ñoom sax duñu borom xam-xam duñu borom xam-xam parce xam-xam foo ko déggee waaw walaw min jaahilin jël ko waaw am ñoom te ne lii duñ ko duñ déglu kenn dañuy ñëw naan dañ maa woo fii ak damaa am demuñu fenn demuñu fenn dañuy safal rek dama am programme fii damaa war a dem place sàngam yooyu ah maa ngi dem dama demuñu fenn loolu nag yaa sa bopp nga koy def waaw depuis dix heures moo toog déglu te li may wax yëpp moom gën a xam fop waxuma fi dara Chérif mi la même chose ku ko dégg xam ne du naagu xam na li muy wax bu baax moom it mënoon na koy bañ a waaye rafetal na lépp suñu mag ma waxoon ci moom moom it la jàng joma jàng jotee di ku baax jaamu ko ci yàlla borom ijaaba la waaw dëgg yàlla nit ku baax la bu démb bi mu ci jàkk ji borom la ma ne ah yëg naa conscience dinaa ñëw waaw nit ku baax la daal jàkk la bëgg jàkk daal mooy nattoom waaw juróom-ñaar ñi yéen di wax na ci la bokk rajulun qalbuhu mutaalliqun bi muallaqun bil masajid suñu rakk yi suñu mara moo ngi ba Dakar mbokk taalibe ñu ngi leen di gërëm jërë bët yaa ngi xonq di sonn ah tabaarakallah waaye nag noonu la ñoo ñii bu subaa dañuy dañuy xëy dem Dakar waaw yéen ku ci sonn tamit ba yëg coono wala ngay sonn di jug dem maa la gën a sonn Dakar laa jóge mission rek moo tax ñu toog Dakar lañ jóge nii fii laa wàcc direct ah ñoo ngi jëm di tëdd ji suba huit heures dañuy dem Dakar incha allah su dimanche dañuy dem Diokhane maa ngi gën a sonn war a taali bi bu rek ah man it ma rocc rek maa la ko wax ah rek ma rocc ñu rocceeku ñëpp gis naa leen ku ci sonn maa la gën a sonn lu ñu muñ ci rocceeku rek rocc nañu xam ko maa la ko wax waaw ah yéedé ñi toog ak bi dañoo bokk loolu yëpp yëg nañ ko ñun dañ ñoo leen doon sonn fop boole ko gi dog yu métti ak koor bu métti ah oui doo neen guddi ba noppi boole ki di yendu nekk di julle néew kii ah su neew guddi musibaam de ñun dañu ñëwee nelaw guddi fàqmaan nga bëgg a fanaane nelaw fooy fooy jëm fooy jëm. muy jégalu de bu baax. non non il faut loolu ñu xam ko loolu dañ dañ ko war a xam ke loolu gars yi yëpp du ma waxuma man de ñun laa wax ñi ci xam li xew yëpp kenn du ci nelaw soo tëddee tamit sa xel mi mooy kii mais doo nelaw. soo xëyee suba yaa ngi ay julle kii sànq xam nga nu def bi ñu demee bay waaja dem Dakar dafa rooteeku ni tir dem yoonam ndax sonn xamatul fu mu jëm gisatul ndax dem dëj dem néew dem fii te doo fi jëlee ñaar dërëm ah yooyu dañ ko war a xam te buñ ci ñëwul sa mbir nga mer hmm? sëñ bi na ñëw sëñ bi na ñëw waaw te sëñ bi du toogee ngay rocceeku dem nga yaakaar ni sëñ bi du amee lu muy maye dina la ko jox man du sëriñ yooyu de man gaa yi xam nañ bu baax du ma sëriñ yooyu yooyu de a déet déet déet loolu day yomb di nga a tiyaaba nag di nga am tiyaaba ku toog tiyaaba ku ñëw dem day daal ba mais li ñuy joxe ah déedéet man du ma la jox bu dee su man du ma la jox waaw ma nga c'est ça kon yàlla ñu yàlla dimbali yéen dama leen di wax pour wax leen leen diine yombul mission bi yombul ñun dañuy bëgg a dee ci daay yàlla léeg-léeg da naan waa man man man nu ma waroon def sax dem rek bàyyi leen ak seen yi dafa metti dafa metti kon nañ bàyyi xel loolu baax dégg ngeen waaw dama leen di wax lii pour ngeen jàpp diini ji xam ni du caaxaan suñu keroog dañoo dem ci xabru ba gars yi yëpp ñoom ñii fubba kii mbóoj mii danaan fubal neegaan neegaan ñaata minute muy fubal déedéet dafa man nee ma cent vingt minutes cent vingt minutes rek parce que bu dee prolongation cent vingt la mbóoj mi danaan suy joué cent vingt ak échauffement ya ak entraînement yu métti yi ak say entraînement bopp yi ngay sëf sa bopp pour mën a joxe dañoo dem sawar bi ñu toog dix heures lañ fa dugg ba une du matin def ay dox ma toog ba caag gis mbooj taalal tànk yi euh, di xap-xapali bët ma gis mbay bët yi xonk cur man daal sama gars yi ma gis ñëpp man leen tey waxtaan du fi am parce que gis naa ni ñëpp a off man leen est-ce que gis ngeen coono bi ngeen daj nii ci diggante dix heures ba minuit demi une man leen ki ma xam boobu man pour ma am muy El Hadj Mouhamad Ndiaye ba mu ba mu xàmmee ba muy am cent sept ans deux heures du matin bu nekk la daan jóg defaru di def loolu ñu doon def noonu naafila ak wird ak tudd yàlla jàng alquran ba fajar pendant cent sept ans man li dama bëgg ngeen xam ñii luñ doon yow li nga def ñii deux heures temps rek loo sonn bëggatoo dara ñaan gi sax déggatoo moom la dundee moom ba dee kon nañ góorgóorlu dégg ngeen yëf yi yombul yàlla yombul aljanna maam laa ji neen ku la ko yombalal moo la ko xañ yëf yi yombul yàlla yombul aljanna yombul yàlla ñu yàlla dimbali loolu sutura yi doolu teraanga yi élèves yi ñoo ngi leen di ñaanalaat yàlla bu baax ah day aada rek waaye shérif nee na daanaka jarul ñaan ndax xol bu sedd ñaan la waaw seen examen yi seen composition yi école bi yàlla na ko yàlla barkeel mm. école bi yàlla na yëg tudd nañ fi yàlla tey xadara nañ fi sikkar nañ fi yàlla ko école bi xam yàlla ko kontaan nañ daal kontaan nañ parce que ñun du ñu sax jugé ay kii gars xam nañ ni man man xam nañ na xam nañ Nigéria la man ñetti nit ak un million de personnes laa yàlla dérangé wu daayira yi daayira section yi sax li ma ciy waxtaan du ma ko waxtaan ci daayira bi ñëpp ñëw def ay ginaar ak yooyu déedéet amul différence parce que yàlla du tuuti dama bëgg ngeen bañ a xeeb seen bii bu leen ko xeeb a may wax ñu ko ba tey fonk leen ko ngeen respecté ko ngeen téye ko te mu sell bu leen kenn dugal ci benn détail su ko defee du ëllëgee incha allah dafay baax kontaan nañ ci ñëpp waykat yi da ngeen suñu jégal bu baax waaye xam naa ni du ñàkk laataa may ñu way ngeen bu baax a baax a baax waaw waxtaan way xat am na bunt yu bëri waroon nañ cee dugg ngeen mën a ciitu di bigal gars yi waaye ñii moom bëgg nañ ko ñoom doo tuddee yonent bi wallahi adim sans woy sax soo ne Mouhamad rek ñu kontaan waaw soo ne Cheikh Tidiane yéen a ngi jël soo ne Cheikh a ngi ko jeex na loolu rek am solo beneen yoon dina gën a yaatu dina gën a neex subaay dax léegi un début incha allah am na yàlla dimbali lu ci jub ngeen xam ne nag yàlla la lu ci dëng ngeen jéggal jéggal xam ni samay bàkkaar rek mooy feeñ samay kàddu man du ma dara xaw ma tus jàngu ma dara mënu ma lenn aw ma benn wallahi aw ma benn xamul tus du ma dara wasalaamaaleykum wa rahmatullah